أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع jamii'an zaalikum xayrun lakum in kuntum ta'lamuun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها واتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير tawfiiqi sadaqallahu al-aziim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriina sayyidinaa wa habiibinaa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 ñu ngi ba tey ci al-Jaami' as-Sahih bu ak imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul baari ci sunu jotaay bi weesu ñu ngi woon ci kitaabu salaat ci baabu wujubu fi siyaam war gi nga buntu gi nga xamante ne ci lay waxee war maanaam di julli ci benn ci yére ki nga xamante ne dafa julli sol gi sol yére war ki nga xamante ne moom la war wa qawlullahi ta'ala xudu zinatakum inda kulli masjid ak yu borom bi subhaanahu wa taala waxu buur yàlla bi ta kawena moom ba mu ne na ngeen jël seenu taar maanaam li ngeen di taarlooti muy yëre yi faf eh, jàkka ju nekk maanaam faf bërëb boo xamante ne bërëb bu nekk fu ñu war a jullee mu daal di wax tamit maanaam beneen <coughs> beneen beneen wàll ci tarjuma boobu mu ne wa man salla multaxifan fii sawbin waahid ak ki nga xamante ne moom moo sol maanaam mooy julli daa di lëmasoo benn yëre ci benn yére rek la lëmasoo ah, indi na <coughs> asar sayyidina Salamatu ibn al-Akwa radiyallahu ta'ala anhu wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne yazurruhu walaw bi shawka ne faaw da koy takk maanaam day day da koy takk euh, bu tone maanaam donte ping ping la ko def maanaam donte ak euh, euh, dikk la ko def Ah, waaye comme ni ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala waxe nee na wa fi isnadihi nazar waaye càllale googu nag ah am na luñ ci mat a am na lu ci mat xool wax na tamit ci beneen wàll muy ñetteelu wàll ci tarjuma bi mu ne waman salla fi sawd alladhi yujami'u fihi ma lam yara adha mu ne ah, ki nga xamante ne tamit dafay julli ci benn maanaam dafay julli ci yëre bi nga xamante ne ci la jotee ak soxnaam fekk gis ci sobe naka noonu loolu la ne tamit mu daal wax ne kon ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niñ koy gisee inshaa allah ne ama wa amara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yatuufa bil bayti uryaan ne yenente bi alayhi wa sallam dafa digle ne bu kenn tawaaf ci kaaba gi fekk da nekk ku rafle gisoon nañ ci hadiisu sayyidat ummu atiyya radiyallahu ta'ala anha bi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon wax jigéen ñi bu ayit jotee nañu daal di génn donte ñi bëgg nañ génne sax ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi am mbërëg ak jànqati maanaam ak jànqaji maanaam ne nañ leen génne bu ko defee ñu daal di teewee li nga xam ne mooy mboolooy jullit ñi ñu beru mu fekkente ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ñuy gis mbërëg nag nañu daal di beru li nga xam ne moom mooy jotaayu euh, maanaam bërëbu jullikaay yi loolu ak am ku ko doon ku ko laaj ne ko ya rasulallah ihdaana laysa laha jilbaab ay yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa kenn ci ñun de du amul moom jilbaab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko li talbisaha saahibatuha min jilbaabiha ki nga xamante ne moom mooy eh, mbokkam nag maanaam mbokkam mi muy àndal na ko solal ci jilbaabam gisoon nañu loolu ak beneen taaliq bi nga xam ne moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax di leeral ne sayyidatu Ummu Atiyya radiyallahu taala anha wax ci wax ne sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi hada ne dégg naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax loolu ginnaaw ba gis nañ baabu aqdil izari ala al-qafa fi salat buntu fas gi nga xam ne moom la ñuy takk maanaam yeewu takk fas gi nga xam ne moom la ñuy fas làmbaay gi ci doq gi bu fekkente ne dañuy julli dina mu daal di indi euh, ta'liq indi wax bi nga xam ne moom mooy hadith Sahl ibn euh, euh, Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne Salama ibn Dinar rahimahullah muy Abu Hazim moom moo ko solo ci moom mu ne sallaw ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa maanaam julli nañu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk fas ci seen maanaam seen euh, seen seen làmbaay yi ñu daal di koy fas seen euh, doq yi loolu tamit insha allah dinañ gis ne ab hadis la boo xamante ne mi ngi ci buntu bi ci euh, kitab bi ci téere bi ñu <coughs> toll <coughs> te mooy kitaabu salaat insha allahu taala dañ ko gis di indi ci hadis sayyidina Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bi nga xamante ne moom la indi ginnaaw bi mu euh, ginnaaw maanaam moom la indi ci buntu bi ngir leeral ne yan ne képp ki maanaam ki nga xamante ne moom mu julli maanaam mën naa daal di jullee ak benn isaar maanaam mën naa jullee lambay dong benn yére kese comme ni nga xamante ne noonu la ko kenn waxee ne ko ta tusalli fi isaarin wahid ndax da ngay julli ci benn lambaay dong fekk lambaay bi la soloo woon waaye maanaam daal di koy fas ci doq gi mu ne ko innama sanatu zalika li yarani ahmaqu ah, ahmaqu mislak maanaam dama def lii ngir bu ko defee koo xam ne dafa ràngateku wala boog dafa rakkaaju ne yow maanam daal di koy def mu ne wa ayyuna kaana lahu sawbaani ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa anakan ci ñun moom moo amoon ñaari yére ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu kon gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ tamit xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis boobu ba tey muy wax ne loolu maanaam du rek maanaam di da def ngir ne xel boppam rek la ko teg waaye teg na ci leeral ne ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi sawmin maanaam man de damaa gis yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam julli ci ak mbalaan maanaam mu daal di julli moom ci benn yére moom dong sallallahu alayhi moom mooy li nga xam ne moom lañ gisoon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ni baabu salaati fi sawbil waahid multahifan bi baabu buntu as-salaat julli fi sawbil waahid ci benn yére dong Euh, multaxifan di aji lamba di aji lëmasoo bi ci moom maanaam di aji mëlfa woo ko maanaam jël benn yére rek boo xamante ne moom yor benn mbalaan kese nga daal di koy jël daal di koy lëmasoo loolu muy wane li yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf koy daf koo def mu ci leeral loolu ak ni loolu maanaam ni sunna la ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw ne amuloo leneen waaye bu fekkente ne am nga leneen li nga xamante ne comme niñ ko waxe woon li mu waxoon ne xudu zinatakum inda kulli masjid loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku maanaam moom mooy nga sol yére yi nga xam ne ñoom ñooy yi gën a rafet te ñoom ñooy yi gën a taaru wala boog yére boo xamante ne ala kulli xaalin boo ko solee dinañ gis ne lii daal taaru na te rafet na nga daal di ci boole ak yeneen yoo xamante ne dañuy lëkkaloo ak loolu lépp loo xamante ne boo ko defee da nga taaru lu demee ne comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci kitaabul wudu maanaam socc gi nga xam ne moom la ñuy soccu laata ñuy julli wala boog nga ñu daal di euh, parfumé wu maanaam gëttu ak yeneen ak yeneen yu mel noonu loolu moom mooy li nga xaw li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku maanaam liñ ci namm moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën kon loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci euh, tarjuma bi daf ci leeral ne maanaam comme euh, buntu bii nag li ko wutaleeg buntu bi nga xam ne moom la ñu weesu buntu bi ñu weesu mooy dafa waxoon ne su fekkee da yore làmbaay da nga koy taq ci sa dokk waaye su fekkente ne da nga yor lu mel ni mën fa loolu bu boobaa da nga koy daal di lëmasoo ba pare daa maanaam da nga koy daal di lëmasoo baatu lëmasoo boobu nag moom lay firi fii mu ne qaala az-Zuhri rahimahullah imam az-Zuhri Muhammad ibn Shihab az-Zuhri ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah ah, moom mu ne fii xadiis yi ci xadiisam maanaam xadiis bi nga xamante ne nag moom lay junj fii moom mooy xadis bi nga xamante ne moom la Salim mooy Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum moom la jëlee ci baayam mooy Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu jëlee ko ci baayam mooy Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ne mu ne ra'a Umar ibn al-Khattab rajulan yusalli multahifa fa qala lahu Umar radiyallahu anhu hina sallam la yusalli la yusalliyanna ahadukum ahadukum multahifa laa tushabbihu bil yahudi man lam yajid illa sawban wahidan falyattadir bi maanaam mu ne képp ko maanaam hadith ah, boobu imam ibnu abi shayba rahimahullahu taala moom soloo na ko noonu naka noonu imam at-tahawi rahimahullah tamit noonu la ko soloo doonte wuute nañ ci li nga xamante ne moom la ñu wax ci biir hadith boobu li nga xamante ne moom la imam at-tahawi rahimahullahu taala fi mu yam mooy laa tushabbihu bil yahud waaye riwaayat imam ibnu abi shayba rahimahullahu taala yegg na ci ba multahifa naka noonu noonu la ko jóge jële tamit moom imam az-zuhri rahimahullah ci sa'id ibn al-musayyib mu wax jële ko sayyidina abu hurayrata radiyallahu taala anhu mu wax loolu ne loolu moom mooy li mu wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax moo tax imam al-bukhari rahimahullah daa di wax te loolu tamit ak imam ibnu abi shayba rahimahullahu tamit soloo na ko maanaam loolu la ci jublu bu wax ne maanaam ne hadith boobu nga xam ne imam Seydina Umar radiyallahu anhu dafa ne bu fekkente ne wala boog ci Seydina hadith Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu mu ne bu dafa gis ne kenn ci maanaam dafa gis ah, kenn di julli fekk ba muy julli ah, dafa lamboo maanaam dafa dafa jël yére bi ah, mël maanaam lamboo ko maanaam daal koy mël foo mu daal di wax nag ne bu kenn ci yéen dee julli bu mu ne laa yusalliyanna ahadukum multahifa mu ne bu kenn ci yéen bu muy julli bu mu lëmasoo yére bi mu sol mu ne la ndax lool lan mu ne laa tushabbihu bil yahud bu leen nuru nuru lu yahud yi ngir ne yi ñoom ñooy def bu ñu jëlee benn yére rek daan koy jël lamboo ko lëmasoo ko waaye loolu li ci li muy li muy tekki fii tekkiwul mël foofu bi nga xamante ne moom la ñu gis par masalan jigéen ñi ko def waaye boobu li muy tekk moom mooy li nga xam ne moom la ñuy tuddee istimaalu samma comme ni nga xam te insha allahu taala <coughs> danañu ko gis maanaam mooy làmbo mooy mooy mooy jël mël foofu ci anam goo xamante ne sa loxo yëpp maanaam danga koy yeew maanaam mel ni ku ñu euh, naka lañ koy waxee baat bi mooy ku ñu paqueté noonu maanaam ah naka ah waaw waaw comme moom yi ni ñu leen di def léegi boo gisee xale yu ndaw yi liir yi léeg-léeg ci yenn hôpitaux yi buñ juddoo tamit noonu lañ leen di def dañ leen di jël eh, mel ni ku leen ku leen def noonu yi voilà maanaam loolu nag la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di tere loolu moom moo tax mu ne képp ku am benn yére kese maanaam benn mbalaan kese bu mu yor na ko lambaayoo maanaam na ko def comme lambaay maanaam te loolu moom mooy comme ni ñuy gisee jigéen ñi ni ñuy defee mël foofu loolu moom mooy li nga xam ne mooy li jaadu waaye nag waaye lambaayoo googu mu ne mul taxifa li muy tekki moom lay wax imam al-Bukhari rahimahullahu taala moo tax comme baat boobu dafay ñëw ci xadis yi lu bari moo tax mu ñëw leeral ba te loolu la tuddee bunt bi maanaam ne ki nga xam ne moom moo sol yére benn yére dong daal di koy làmbaayoo mu ne mul al multaxifu nag al muta mu ne al mutawashih moom mooy ki nga xamante ne euh, dafa jël mbir maanaam yére bi euh, teg ko ci kawam maanaam muure ko kawam maanaam nga xamante ne dafay jël yére bi rek masalan tey yére bii ma sol nii su ma ko jëloon teg ko sama kaw nii maanaam dugal bopp bi rek bàyyi li ci des yëpp dugg loxo yi nekk ci biir loolu lay wax maanaam ne loolu bu kenn def mu ne woowu euh, te moom mooy al muxaalif mooy ki nga xamante ne waaye tamit euh, léeg mën naa nekk ndax ngir ne euh, iltihaaf boobu maanaam multaxifan boobu lay tere fii maanaam bi muy tere fii waaye bu boobaa mu ne woowu te mooy al muxaalif ki nga xamante ne dafa jiwut le dafa jiwut le na bayna yi ci diggante ñaari cat yi ala aatiqayhi ci kaw euh, ci ci kaw ci kaw euh, aatiqayhi moom mooy ci kaw mbaggam yi maanaam daal koy juwatlee nii bu ko defee su su ko juwatlee nii bu boobaa loxo yi day daal nekk ci biir loolu la ñuy tere waaye tamit mën naa tekki beneen moom mooy ne mu juwatle ko ci anam goo xam ne loxo yi dañuy génn bu boobaa loolu day daal di nekk lu dagal loolu moom moo tax buntu bi imam al-Bukhari rahimahullah ñaari masala yooyu yëpp la ci jaale donte beneen bi ci def dina ko beral buntu insha allahu taala mu ne waxuwate moom mooy al istimaalu mooy làmbaayoo mbir mi mooy sa maanaam lépp mu mu matale mu matale ci yow ala mankibay yi ci kaw euh, mbaggam yi maanaam al mankib mooy lii aatiq mooy yi mooy mbag xam nga aatiq moom mooy lii teg lii nekk ci wetu euh, doq gi maanaam li nekk ci wetu baat bi diggante baat bi ba ci catu fi loxo yi nekk loolu mooy aatiq diggante maanaam fi barkat loxo yi nekk loolu mooy mank moom mooy mbagg maanaam ñaar yooyu euh, ñaar yëpp du ñu benn maanaam te donte léeg-léeg ma ne na leen a tuddee mbagg rek ngir benn leen ngir yamale leen mu ne xaala nee na xaala euh, teg nee na xaalat ummu haani mooy euh, radiyallahu ta'ala anha daañ ko gis tamit léegi insha allah fii nag lay waxee li yeneen ci bi def ni bokkul ak li nga xam ne moom lay tere maanaam mu ne iltahafa làmbaayoo na maanaam sàngoo na lëmasoo na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi sawbin ci benn yëre waxaala xaalafa waaye dafa dafa juwatle bayna tarafayhi ci euh, diggante ñaari cat yi ala ci kaw mbaggam yi maanaam mooy daf koo le dafa jël benn cat bi dugal ko ci dugal ko ci suufu euh, ci suufu euh, baat ci suufu mbag poq yi maanaam daf ko cee dugal mm-hmm. maanaam suufu poqataani Eh, daal di koy wàcce daal di koy jaarale fii daal di koy jaarale ci ndeyjoor bi maanaam bi nga xamante ne moo jaar ci pokotaanu càmmoñ bi moom la jël mu ñëwee nii ci ndeyjoor bi mu jël bi nga xam ne moo jaaree ci pokotaanu ndeyjoor bi mu jaarale ko mu ñëw nii ci càmmoñ bi mu wàcce ko loolu moom lay wax ne lool mooy eh, moom loolu moom mooy sunna amma bi imam al-Bukhari maanaam bi bi imam az-Zuhri rahimahullah wax Euh, fële nga xam ne daf ko ni Seydina Omar radiyallahu anhu boobu la doon tere loolu moom moo dul sunna maanaam kon ñaar yooyu la moo tax imam euh, muy muy wax nag ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral ñaar yooyu noonu mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal hadith Sayyid Ummu Haani bi mi ngi ñëw léegi ci kanam inshaa Allah radiyallahu taala anha mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Ubaydullah ibn Muusaa te moom mooy Abu Muhammad al-Absi rahimahullahu taala waa Kufa la te mooy Ubaydullah ibn Musa ibn Abil Mukhtar Bazam al-Absi rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci saxiixam moom dong nag moom euh, euh, euh, moom moo solo ci moom directement ci waa ashaabu kutubu sitta Euh, Yaqub al-Fasawi euh, ci mashayikhaam tamit solo na ci moom ñaar ñoo ñu gën a siiw ci ñi solo ci moom waaye hadith bi tam ñu ngi ci kutubu sitta am na ñeneen ak ñeneen ñu solo ci moom rahmatullahi alayhi al imam euh, Ibn Ma'in ak mbooloo ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim nee nañu moom de si xala rahimahullahu ta'ala annahu qaala nee na haddathana Hisham ibn Urwa te moom mooy ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala anhum moom Abul Munzir mooy daxantal wala boog Abu Abdullahi wala Abu Bakr waxoon nañ ko mu ngi gën a adduna ci juróom benn fukki at ak benn soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent quarante-quatrième année moom ci waaw ci borom xam-xamu Madina yu mag yi la bokkoon rahimahullah bokkoon naka noonu ci sëriñu imaamu Maalik rahimahullah mu ne an abi mu jële ci baay mu Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma moom mi nga xamante ne ci ñaar fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna juróom ñeent fukk ak ñeent bokkoon ci fuqaha as-sab'a di <coughs> juróom-ñaar borom ko moom dëkk yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci jamonoy taabi'i nekkoon ñi nga xamante ne seen wax moom mooy wax ja mooy waxu waa Madina yëpp radiyallahu ta'ala anhum moom mi ngi moom Abu Abdullah mooy dàkkantalam Euh, moom euh, kon moom it euh, moom waa Madinatul Munawwara comme Hisham ibn Urwa Ubaydullah ibn Ubaydullah ibn Musa al-Absi rahimahullah waxoon nañ ko léegi moom waa Kufa la mu ne kon mu jaan abi mu jëlee ci bàyyam mu Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu mu ne an Omar ibn Abi Salama te moom mooy Omar ibn Abi Salamata moo te Abu Salama bii moom mooy Abdullah ibn Abdul Asad ibn Hilal ibnu abdullah ibnu umar ibnu makhzum al-qurashi rahimahullahu taala moom euh, maanaam moom mi euh, moom ubaydul euh, umar ibnu abi salama moom ci jamono moom moom moo nekkoon liir bi nga xamante ne moom lañ doon xëccoo maanaam moom la waa banu makhzum ak waa banu asad doon xëccoo bi nga xamante ne ñoom ñooy waa kër sayyidat ummu salama radiyallahu anha bi nga xamante ne ci la ne de voilà ci la baay bi demee ne eh, dem ñu ne dañ ko ñu ne kon suñu doom fii lay ne fii lay dem maanaam xool subhaanallah maanaam baay bi dafa dem ne day rey day day gàddaay bi bi jógee day dem gàddaay Abu Salama radiyallahu anha eh, eh, ñu ne ko maanaam waa kër sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha ne ko mayuñu la woon sax suñu doom pour fooy dem rek ngay wër ak moom ci adduna bi léegi comme que nag léegi nee nga da ngaa gëm yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam da ngay dugg ci lislaam waxuma la dara nga naan da dem léegi naan ay Madina ngay dem léegi kaay ñu nangu ñun suñu doom moom demul fenn maanaam jigéen ndaw si maanaam kon soxna si moom léegi tu traité dañ ko mm-hmm. léegi nag tamit ñoom itam seen daal di ñëw daal di comme que suñu doom maanaam suñu xare mm-hmm. moom nga nga yor ah léegi ñu euh, parce que xam nga comme baay bi maanaam moom Euh, ci baay bi lañ koy askanale kon askanu baay bi ñoom ñoo ko moom mm-hmm. ne ñu dem nag ne kon ñun moom la ñuy nangu maanaam ñoom nag ñeene déedéet ndax suñu doom ju jigéen moo ko jur ñu koy xëccoo ba damm loxo maanaam loolu euh, mujj gi voilà loolu daanaka moo xaw a mbir mi ndax après raisonnement a yi dañoo xalaataan ne dëgg-dëgg nag tàqal doom ji ak yaay ji nag loolu vraiment xel xelluwul te yaay ji moom mi ngi koy nàmpal ak yooy maanaam Omar bii la ibn Abi Salama bii radiyallahu taala anhu moom mi nga xamante ne moom kër kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la màgge ndax jamono ji yenente bi sallallahu alayhi di denc eh, baayam di denc yaayam moom mi ngi doon nàmp eh, radiyallahu taala anha mooy eh, kon moom da dakkantalam moom moom mooy abu hasan al-madani rahimahullahu taala te yaayam moom mooy ummu <coughs> radiyallahu radiyallahu ta'ala anha moom dañ koo boole ci saxaaba yu ndaw yi euh, moo tax moom moo soloo tamit xadis bi doon wax naan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam damaa nekkoon ci këram nekk xale boo xamante ne dama daan def buñ bu may lekk fu ma neex ma dugal mu sama loxo ba yenente bi sallallahu alayhi ma yaa ghulaam euh, kul min euh, sammillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika moom moo solo xadis boobu ah ma ne yenente bi sallallahu ne ko yow xale bi lekkal euh, euh, euh, tuddal yàlla booy lekk da ngay tudd yàlla te na nga lekk te booy lekk da nga lekkee sa loxo ndeyjoor te it da ngay lekk li nekk ci sa kanam maanaam loolu moom mooy moom moom nii la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waxoon moo tax moom mi ngi gane adduna kon ci Euh, wala bokk de magam la magam lañ doon xëccoo du moom moom ak moom bokkut ak moom non magam lañ doon xëccoo du du moom waaw euh, ñoo ngi ci jéggul magam la woon bokkut ak moom moom moom bi mu ganee adduna ci ñu njëkk ganee adduna ci la bokk ginnaaw gàddaay gi ndax euh, Urwa ndax Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam moom moo ko magee tuuti voilà moom moo ko magee tuuti kon du du woon moom waaw moom maanaam ñoo bokk at bi nga xamante ne ci lañ gane adduna ñoom ñaar mook Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu waaye moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom la bi yenente bi sallallahu di denc yaayam moom moo doon nàmp waaw loolu moom bokkut ak ki ñu doon xëccoo maanaam ki ñu doon xëccoo ak kii yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon nàmpal bokkut ak maanaam maanaam kii ki nga xam ne moo doon nàmp jamono ji yenente bi sallallahu di denc eh, yaay ji duñu benn ñoom ñaar voilà maanaam duñu duñu duñu benn dégg nga Euh, kon euh, moom euh, moom mi ngi gane ganewul adduna mak mak makka voilà moom ganewul àdduna makka moom xabasa la gane àdduna mhm. maanaam ndax dañoo demoon dañoo njëkkoon a dem xabasa dellusi si mhm. hmm. moom pourtant mën na nekk moom sax parce que comme ñoom dañu demoon xabasa ginnaaw gi bi ñu ñëw ñibbisee makka ci la moom dem gàddaay ji mhm. Ummu Salama radiyallahu anha moo tax mën na nekk mën na nekk moom voilà euh, alaa ko dinaa ko xoolaat insha allah bu ko defee ma gën a xam ndax dëgg-dëgg moom la wala déet mm-hmm. insha allah taala waaye li mu nuru mooy ne moom la ma en tout cas man loolu laa jàppoon ba léegi nii mm-hmm. euh, waaye waaw bu ma fàttali ko at yi mu kii comme xabasa nag la ganee adduna mm-hmm. loolu moom moo tax mën na nekk jëm ni nit ki euh, radiyallahu taala an kulli xaalin jamono ji yenente bi sallallahu alayhi di génn adduna moom booba juróom-ñeenti at rek da amoon waaw la amoon euh, te bisub xandak moom ak Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu ñoom ñaar ñoom ñoo nekkoon ci euh, wetu Hassan ibn Sabit al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu maanaam ci wetam dañu nekkoon ci bisub xandak maanaam ci moo leen moo doon surveiller euh, fekke na jamono yi maanaam xare maanaam li ñu tuddee waqaatul jamal maanaam Seydina Ali ak Seydina Muawiya seen jàmmaarloo googu radiyallahu ta'ala moom euh, ak bu sayyidat Aisha waaw sayyidat Aisha bokk radiyallahu ta'ala anha moom fekke na ko waqaatul jamal boobu euh, sayyidna euh, Ali ibn Abi Talib radiyallahu a anhu jëfin maanaam jël na ko teg ko ngir mu yilif Bahrayn Bahrayn nag bu ñu koy wax jamono ji bokk tëg dëkk bu ndaw boobu nga xamante ne moom la ñuy wax Bahrayn ci suñu jamono ji boobu dafa gënoon a yaatu lu maanaam lu lu Euh, naka noonu gannaaw ga mu jël ko tamit yóbbu ko euh, Faris mooy Perse maanaam foofu mu mu yilif fa euh, sayyidna Ali karramallahu wajhahu mi ngi génn adduna madinatul munawwara saakiniha afdalus salaatu wassalaam atum juróom ñetteelu fukki at ak ñett maanaam quatre-vingt-troisième année gannaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa moom nag bariwul li nga xamante ne moom la solo ay xadis ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom bokk na ci Sa'id ibn al-Musayyib ak Abu Umama ibn Sahl ibn euh, Hunayf ak Urwa ibn Zubayr bi radiyallahu ta'ala anhu moom mu ne anna naka Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salla julli na fi sawbin wahid ci benn yére kese waqat dëgg-dëgg xaalafa dafa juwat li bayna catam yi maanaam mooy comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi maanaam dafa jël yére bi euh, bi mu solee benn kese maanaam nga xam ne benn yére la benn euh, mbalaan la comme ni ñuy mël foo nga xam ne daf koo jël teg teg teg ko nii bi mu ko tegee dafa jël benn cat bi jaarale ko fii maanaam jaarale ko ci mbaggu euh, càmmoñ bi génnee maanaam jaarale ko ci poqataanu càmmoñ bi génnee ko ci mbaggu ndeyjoor bi jël beneen wàll gi jaarale ko ci poqataanu ndeyjoor bi génne ko ci mbaggu càmmoñ bi wàcce ko loolu moom mooy mooy mooy bi nga xamante ne moom mooy multaxifa ah, te loolu moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala doon nam fii di leeral loolu ci eh, hadith bi ngir leeral ne loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li sunna maanaam moom mooy sunna te loolu nag amul dara lu ci nekk farata ci wala mbir yi nii mm-hmm. lépp ay sunna la mm-hmm. <coughs> Euh, hadis bi euh, imam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala dina ko indiwaat hadis numéro 355 ak 356 mooy ci hadis yi di ñëw inshaa allahu taala imam Muslim rahimahullahu taala indi na ko ci hadis numéro 517 ñetti yoon imaamu Malik indi na ko hadis numéro 371 imam Abu Dawud indi na ko hadis numéro 628 imam At-Tirmidhi indi na ko hadis numéro 300 39 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 764 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1049 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 16333 16335 ak 16336 euh, kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ hadith bi rahmatullahi ala al-jamii' qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Muhammad ibn al-Muthanna mooy Abu Muusa az-Zamin mooy daakan talab muy al-Anazi al-Basri rahimahullahu ta'ala moom waa Basra la kon hadith bi ñu weesu diggante waa Kufa la ak waa Madinatul Munawwara suñu hadith bi euh, insha allah taala dañ ko gis moom kon imam euh, maanaam kon Abu Musa al euh, maanaam al-Basri mu gën ñu xamee ci az-Zamin siiwee ci turam ak ci kunyaam rahimahullahu ta'ala waaye daa iman imam al-Bukhari su solo danaan haddathana Muhammad ibnul Musanna Musanna moom comme loolu la ñu waxoon ne moom ak Muhammad ibnu Bashar ñoom ñoo bokk at bi ñu gënee adduna mooy bundaar ñoom ñaar ñoo bokk at bi ñu gënee adduna at bi ñu génnee adduna ñoo bokk sëriñ yañ an yañu fréquenté ñoo bokk taalibe yañ jàngal te ñoo bokk euh, moo tax euh, imam na hafiz ibn Hajar rahimahullah doon leen doon wax ne ñoom comme ñaari gawar la yoo xamante ne dañoo lëkkaloo di rawante waaye maanaam faw ñoo ñoo ñoo bokk départ bokk fa ñi bokk arrivé te ñoom tamit ñoom bokk nañ ci ci ñi nga xam ne ñoom waa kutubu sitta yëpp dañoo solo ci ñoom directement maanaam moom ñu moom moo tax boo demee ci mboolem euh, saxiix ñaari saxiix yi ak sunan yi ñeenti sunan yëpp da nga fa fekk da nga fa fekk haddathana Muhammad ibn al-Musanna ñoom ñëpp maanaam ci ci njàlbéen bi maanaam ñoom ñëpp solo ci ñoom euh, moom nag euh, mi ngi gane adduna 167e année. ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna deux cent cinquante-deuxième année moom ak keneen ki nga xamante ne moom mooy euh, moom ñoom ñaar kon Muhammad ibn Bashar ak Muhammad ibn Musanna te ñoom ñaar rahmatullahi alayhima euh, dañuy wax nag ne Muhammad ibn Musanna moo gënoon a dëgër que Muhammad ibn Bashar rahmatullahi alayhi am nag ne ñoom ñaar ñëpp ñu dëgër lañ ñu wóor lañ euh, naka noonu Muhammad ibn Musanna ak Muhammad ibn Bashar ak Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi ñoom ñett nga xam ne ñoom seeni xadiis yi ñoom ñëpp ay sëriñu direct waa ashaabu kutubu sitta lañ ay seeni sëriñ direct lañ ñoom ñett te ñoom ñett ñoo bokk at bi ñu génn àdduna mooy deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw moom mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan mooy haafizul imaam rahimahullahu ta'ala ka nga xamante ne moom mooy euh, ku mag kooku di jommalaate di nitu yàlla bu mag dëddu adduna bu kawe comme ni nga xamante ne gisoon nañ ko tamit ci lu weesu waxoon nañ tamit ay mbiram rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna téeméeri loolu ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent mooy cent mi ngi génn adduna euh, téeméeri at ak juróom-ñeent fukk juróom-ñett mooy cent quatre-vingt-dix-huit moom ci la génn adduna rahimahullahu taala ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci euh, borom xam-xam yu mag yi di borom xam-xamu xeet yi nga xamante ne kenn du laaj seen ay mbir bokk na ci li mu ràññee koo tamit moom mooy ne du solo lu dul ci ku dëgër bokk na tamit ci li mu ràññee moom mooy euh, euh, maanaam comme li imam Ahmad ibn Hanbal doon wax rahimahullah maanaam moom danaan toog imam Ahmad ibn Hanbal ñëw taxaw moom ñëw Ali ibn al-Madini al-Falla ak ñeneen ñoom ñuy nga xam ni ñoom Yahya ibn Ma'in ñoom ñëpp ñu taxaw te kenn du ñemee toog moom te te daanaka ñoom seen morom la waaw daanaka seen morom la mais danaan bu daan toog euh, euh, euh, tuuti la leen mage tuuti waaye ñoom ñoo bokkoon ay moom moom seen sëriñ la woon waaw ñoom imam ahmad ñoom Ya'la ibn al-Madini ñoom et cetera rahmatullahi alayhi moo tax Yahya ibn Sa'id al-Qattan ku màgg màgg la moo tax moom la moom moo jommaloon Sufyan as-Sawri rahimahullah ànd ak Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ni mu màgge ak xam-xam bi ni mu bëree ak ni mu selle ba mu ko gisee ñu toog euh, benn jotaay waxoon nañ ko nga xam xamante ne dañu woon euh, booyam bi ne ko euh, dama bëggoon nga wutal ma koo xamante ne bu ma jullee tax sa ba pare dañuy def muzaakara ma dañuy waxtaan ci hadith yi ñu jot a xam mokkal bi nga xamante ne moom ci la ko woo ba mu ñëw ñu toog di waxtaan bi ñu bëree mu ne ko mu dem. rek mu woo booy di ko ñëwal fii mu ne ko la mu ne ko yow ma ne la nga wutal ma ku ma wax defal muzaakara ñu waxtaan ci hadith nga di may indil jinne maanaam ngir ngir ne ki nga ma indil moom du nit dama la waxoon rek xam ne moom mën na maa indil mën na maa waaw mën nañu mën nañu waxtaan moo tax dafa bokk ci imam dafa yéeme lool euh, Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala ay haditham tamit ñu ngi ci kutubu sitta qaala nee na haddathana Hisham moom mooy ibn Urwa ibn Zubayr ibn an qaala nee na haddathanii nettali na ma abi sama baay maanaam nga gis ne fii eh, tahdis bi leer na ne maanaam du an abihi ci comme ci riwaaya bu njëkk waaye dafay haddathanii abi an Amr ibn Abi Salama Umar ibn Abi Salama radiyallahu ta'ala annahu naka moom ra'a gis na nabiyya yerante bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli muy julli fii sawbin ci yére waahidin bay benn ba pare fan la woon mu ne fii bayti ci néegu Ummu Salama Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha te moom mooy yaayam mu ne nu mu def mu ne xat dëgg-dëgg alqaa dafa sànni tarafayhi ñaari catam yi ala aatiqa yi ci kaw ñaari mbaggam yi kon euh, fii yamul ci leeral ne dafa juwatle ñaari cat yi mm-hmm. waaye dafa wane ne ñaari cat yi takku leen mm-hmm. maanaam da leen a juwatle nii te bu leen juwatle da leen di wàcce te loolu noonu boo ko xoolee moom ak takkoon jël ko takkoon ko ci ginnaaw ñoo tolloo mm-hmm. ngir ne boo leen juwatlee noonu wàcc mu wàcce ni nga juwat la beneen bi mu wàcc fii ci kanam ñoom ñaar ñëpp ñu wàcc nii day daal di mel ne daal di wàcc nii loolu nag maanaam ñaar yooyu juwat googu loolu euh, muy gën a loolu dafa dëgër comme ni nga xamante ne noonu la takk ko yeewoon ko dëgëre loolu la imam al-Bukhari rahimahullahu taala nam ci buntu bi indi tamit euh, hadith bi dina ko indi ci ay riwaaya yu wuute comme ni nga xamante ne ngir wane tamit dëgëraayu hadith bi ak dëgëraayu wuute waaye tamit wax tamit Euh, li nga xamante ne moom mooy lan moo tax bunt yi maanaam wuute maanaam lan moo tax hadith euh, yi wuute tamit ak lan moo tax ñu waxee ko nii maanaam ak tamit maanaam gën leeral nit ki bu solee bu amee benn yére kese ana lan bu fekkente ne comme lambaay mu ni mu koy yeewee ci ginnaaw ci doq bi waaye su fekkente ne dafa yaatu yaatuwaay boo xamante ne mën na koo gën a euh, jàllale ci poqataan yi wàcce ko bu ko defee ci kaw mbagg yi am lu ca su ko defee itam mu daal di wàcc wàcc te ba pare ànd ak dëgëraay bu boobaa day daal di mel ni ñaari yére la am ngir ne njëkk na ko sol làmbaayoo ko waaye gannaaw ko euh, jiwat la na ko ba nga xamante ne kon wàll yëpp muuru na mu daal di leen di wàcce maanaam nga xam ne bu ko wàccee bu fekkente ne yaatu na day ngay gis ni maanaam da koy dal gën a wàcce mu daal di ñëwee nii mu wàccee nii su fii gën a yaatu tam mu wàccee ko nii su ko defee day daal di muuraale lenn tamit ci loxo yi maanaam du nekk rek ay mbagg kese maanaam doole yi di génn ak yu mel noonu maanaam day daal di wanewaale maanaam lépp day daal di wàccaale bu bu ko defee day daal di nekkaale tamit comme lu maam maanaam day gën a dëgër day dëgër tamit maanaam loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi ko fii moom tamit mu daal di wax na xaal ba tey hadith euh, bi romb nañ ko léegi moom mooy jëmmi hadith bi sàllale yi ñoo wuute ak it Euh, leeral li nga xamante ne maanaam te buntu càllale yi ñoo wute du càllale yëpp ñoo wute waaye càllale yi ñoom ñoo euh, wuute te <coughs> ak di leeral tamit naka la ko mu ne qaala hadda bil isnad muttasil fi awwal kitab li haddathana Ubaydullah ibn Isma'il te moom mooy Abu Muhammad al-Qurashi al-Hubari <coughs> moom waa Kufa la euh, wax nañ la hadith boo xoolee hadith bi weesu da ngay gis ne <coughs> waa Basra ñoom ñoo ko soloo ci waa Madina euh, bu njëkk ba euh, Kufa moo ko soloo ci waa Madina fii waa Basra ñoo ko soloo ci waa Madina ah amma suñu riwaaya bi mooy Ubaydullah ibn Musa ibn ibn Isma'il te turam dëgg-dëgg Abdullahi la woon ni nga xamante ne noonu lañ koy al-Bukhari rahimahullahu ta'ala muy Abu Muhammad mooy dàqantalam mi ngi génn adduna ci deux cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci taabi'i taabi'i yi euh, moom imam al-Bukhari rek moo solo ay xadiisam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee woon ci bis bi mu génn adduna mooy bisu ajjuma la ci euh, rabiul awal maanaam ci jeexitalu rabiul awal comme niñ ko waxee léegi ci deux cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullah solo na ci moom ñeenti fukki xadiis ak juróom-ñeent bii mooy ñaareel bi gisoon nañ bu njëkk bi bii mooy ñaareelu yoon ñu koy gis ci quarante neuf bi léegi mu des kon quarante sept bu ñu paree ci bii quarante sept dañuy def ci ay xadiisam mu ne qaala nee na haddathana qaala nee na haddathana abu usama te moom tamit mooy waa Kufa la moom gën laa leen déggoon démb yaakaar naa wala barki démb ngeen ci waxtaan mooy Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullahu ta'ala muy Abu Usama al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom Hammad ibn Usama maanaam bokkut ak ñaari Hammad yéen nga xam ne kenn ki mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham ak Hammad ibn Zayd Salamata ibn Dinar ñoom waa Basra lañ mooy Hammad ibn Usamata ibn Zayd al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom al-Basri mu gën a siiwee ci dàkkantalam bi nga xamante ne moom mooy Abu Usama Ah, moom mi ngi génn adduna ci weeru shawwal ci ñaar téeméeri at ak benn maanaam deux cent unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, loolu moom mooy ci at bi mu génn adduna al-Ajli rahimahullahu taala moom weeru shawwal la am amma imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci weeru Zulqa'da la dëggal fekk mi ngi am quatre-vingts ans maanaam juróom-ñett fukki at moom la amoon ci li nga xam ne moom la ñu wax rahimahullahu ta'ala as hadisam ñi ngi ci kutubu sitta an Hisham mooy ibnu Urwata ibnu Zubair ibnu al-Awwam an abihi muy baayam Urwata ibnu bu jël baayam Urwata ibnu Zubair ibnu Awwam radiyallahu anhu anna ne Umar ibn Abi Salama radiyallahu ta'ala anhu moom waxoon nañ ko léegi axbarahu moo ko xabaare maanaam nga gis ne euh, ci hadis bu njëkk ba lépp an ana la hadisu ñaareel bi dafa ne an Hisham qaala haddathani abi sama baay moo ma nettali maanaam nga gis ne kon foofu dégg na ko fii ñetteel bi moom dafa ne ah baayam maanaam Urwa ibn Zubayr nee na wa Umar ibn Abi Salama akhbarahu moo ko xabaare kon daal di wax di maanaam daal di jokkaloo gi ci dégg kenn ku ci nekk dégg ci moromam leer ci riwaayaat yi moo tax Sahih imam Al-Bukhârî rahimahullah comme ni nga xamante ne léeg-léeg noonu lañ koy fàttalee hadith maanaam day jàngale riwaayatul hadith waa day jàngale diraayatul hadith tamit maanaam day jàngale xadis euh, yi ni ñuy soloowee xadis ak li aju ci xadis yi ci ci li ñu solo waaye de jàngale tamit li nga xamante ne moom moo aju ci euh, maanaam xam-xam yi nekk njàngat yi nga xam ne ñoo nekk ci xadis yi moom moo tax muy indi tarjuma yi di jël xadis bi di ko dugal ci ay buntu yu wuute lool tamit moom moo tax mu koy mu ne am na waqaala nee na ra'aytu gis naa rasulallahi maanaam nga gis ne ko lépp jokkaloo mm. ra'aytu gis naa rasulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa yu salli muy julli fii sawbin ci biir benn yére waahidin bay benn maanaam loolu na li tax muy maanaam ni yére bi nekk benn loolu day dëggal li Seydina Jaabir waxoon radiyallahu anhu maanaam ne moom dafa gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam jullee ci benn ci benn yére kese maanaam ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yusalli fii sawbin waxul baatu waahid mais dañu xam ne benn la waaye na hadiisu Umar ibn Abi Salama bi radiyallahu ta'ala anhu moom day gën a radiyallahu ta'ala anhu maa day gën a leeral loolu day gën a dëggal ne yére benn yére moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam jullee te sol gis na ko te tamit maanaam day leeral ne euh, lii sayyidina Jaabir tamit radiyallahu ta'ala anhu waaja ne est-ce ñun ñii dañoo amoon kenn maanaam ñaan ci ñun ñoo amoon lu ëpp benn yére ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñaari yére ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon ñoom tollu nañ ci nekkoon ci ay jamono yoo xamante ne yëre yi bëri ko woon bëriwutoon ba mu ko gisee noonu mu ne mustamilan mbiram nekk aji lamboo bi ci yëre boobu fii bayti ummi salama ci néegu ummi salama maanaam moom mooy néeg bu mu dëkkoon moom foofu la xamee la ko gisee radiyallahu anha waadi'an muy aji teg tarafayhi ñaari cati ala aatiqayhi ci kaw doq yi maanaam ñaari eh, cati moom la teg ci kaw doq gi kon ñu gis ne maanaam noonu la ko tegee ci kaw doq gi kon euh, ci kaw euh, mbagg yi plutôt ci kaw mbagg yi maanaam nga gis ne loolu mu noonu la def maanaam mais dinañ gisee ci yeneen riwaaya yi ne def koo juwóot la kon noonu moom la ñuy solee yére bu fekkente ne euh, moom moom noonu la ñuy làmbaayoo yére te loolu mooy anam gi dagan te loolu moom mooy anam gi nga xam ne la bokk wala bokk ñu ne moom mooy anam gi nga xam ne moom mooy sunna comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci euh, suñu hadith euh, yi weesu walillahi alhamdu wal minna mun qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayya haddathana isma'il ibn abi uways mooy isma'il ibn abdullah ibn abdullah ibn uways <coughs> euh, kon moom moo tax dañ ko koy dàqanteel maanaam ne maanaam moo ibnu Malik ibnu Abi Amir al-Asbahi rahimahullahu ta'ala moo tax doom la ci maanaam ci mbokku imam Malik bu jigéen maanaam la ci gàttal rahimahullahu ta'ala moom nag am na yeneeni frère ku tudd Abubakar ak Abdul Hamid ak e, voilà rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent vingt-sixième wax nañu deux cent vingt-septième année la ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa waaye mi ngi gane woon àdduna cent trente-neuvième année maanaam ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari ak imaamu Muslim ñoom ñaar ndong ñoo solo ay xadiisam ci waa ashaabu kutubu sitta maanaam ci borom saxiix rek ñoo solo ay xadiisam te loolu doy na ci dëgëral maanaam mu ne maanaam moom ak dëgëraayam Ah, loolu doy na ci hadith bii nag imaamu al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo solo ci Muwatta jëli gi mu ko jëlee ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah léeg-léeg comme niñ la ko waxee woon bu bëggee solo hadith ci imaamu Malik daf koy jëlee eh, ci mu ci Muwatta daf koy jëlee léeg-léeg ci Isma'il ibn Abi Uways waxoon nañ la. tekkantal maanaam léeg-léeg imam Maalik imam Al-Bukhârî rahimahullah buy jël xadis ci Muwatta nan ñan lay tànn ci solo ko ci ñoom ak kenn ku ci nekk la tax maanaam waxoon nañ la la tax bu dee Ismaïl ibn Abi Uways jege gi mu jege woon imaamu Maalik ak dëkk bi mu dëkkoon ak moom ànd ak moom nga xam ne dafa takkoo woon ak moom nekk mbokkam nekk doo maanaam nekk nekk jarbaatu imaamu Maalik nga lu muy soloo ci moom day wér day leer te it téere bi mu soloo ci moom ñëpp xam nañ ko mooy mu Muwatta fi mu toll képp ku ko bëgg xam na ko dafa tasaaroo ci adduna bi tasaaroo nga xamante ne moom la jant bi tasaaroo ci kaw suuf maanaam nga xamante ne euh, maanaam daanaka kenn du xaw yeewu ci xam-xam te du xam tur bi maanaam da nga rek nga dégg turu mu waxtaan wow maanaam léeg-léeg nag bu dee xëy na xóotal nga tuuti da nga ko sax mos a jàng et cetera kon dañuy xam ne du loo xam ne lu lu lu wara maanaam buy soroo nag ci moom téeri boobu. maanaam mu jaare ko ci moom mii loolu dafa bokk ci doxalinu imam al-Bukhari rahimahullah léeg-léeg mu jaare ko ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi léeg-léeg mu jaare ko ci euh, euh, Qutayba ibn Sa'id wala boog euh, Abdullah ibn Maslamata al-Qanabi léeg-léeg mu solo ko ci riwaaya mais day am intermédiaire muy Abdullah ibn Wahb al-Misri rahimahullah bu amee intermédiaire ñooñu mooy ñi nga xam ne imam al-Bukhari suy tànn di jëlee xadis ci Muwatta kenn ci sëriñ yooyu lay jël lay jëlee amma imam Muslim la rek mu tànn solo ko ci Yahya ibn Yahya euh, at-Tamimi rahimahullahu ta'ala wala mu jële ko ci riwaayatu Ma'mar ibn Isa wala Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani euh, wala Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullah ala al-jami' Euh, dégg nga mu ne qaala nee na haddathanii nettali na ma waxoon nañ la ne Ismaïl ibn Abi Wais day wax haddathanii Maalik ibn Anas ànd ak ne imam Maalik moom daanul jàngale hadith hmm. da daan da daan dégg da nga daan da daan toog nga wax maanaam yow nga wax nga jàng mbooloo mi nekk fi wala ñu fi waaye yow yaay jàng mu dégg hmm. bu boobaa yow booy nettali nga xam ne da nga koo jàngee ci moom moom nag Ismaïl ibn Abi Uways dafa laaj Imam Malik ne ko est-ce li nga xamante ne dañ koo jàng ma toog ñu jàng ko wala man ma jàng ko ci sa ngi nga dégg ndax loola mën naa ne haddathani Malik Imam Malik ne ko waaw waxal haddathani Malik kon loolu moom moo tax moom muy jëfandikoo baatu haddathani Malik yeneen sëriñ yi boo leen seetloo lu ci ëpp akhbarana la yoon Malik waaye lii moom moom moo toog moom ak imam Malik kese ñu tiim téere bi nga xam ne imam Malik moo ko bind muy mu Muwatta bi mu jàng imam Malik déglu bu ñu paree mu ne ko waaw est-ce que mën naa wax haddathani Malik mu ne ko wax waxal haddathani Malik kon loolu leer lool moom mooy li nga xamante ne moom moo tax am na jam yi ñu ko jam moom mooy loo xamante ne teguwul ci lu dëgër ak ay mbir yu yanu maanaam dégg nga moom mooy kon mu ne Malik ibn euh, Anas radiyallahu ta'ala anhu mooy imaamu daarul hijra comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee moom 94 année la gane adduna léeg-léeg ñu wax tamit ne 93e ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn gan génn adduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon imaamu waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam an Abi Nadr te Abu Nadr mu teg mooy mawla Omar ibn Ubaydullah hmm. euh, moom Abu Nadr euh, mooy mawla Omar ibn Ubaydullah Ma'mar at-Taymi euh, moom Salim la tuddoon Salim ibn Abi Umayya noonu la tudd al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala li nga xamante ne nag moom la gën a siiwee mooy dàqante la moom mooy Abu Nadr moom mi ngi génn àdduna 129 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waa madinatul ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam kon niñ ko gisee nii ci sëriñu imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala ah, ah, imaam Ali ibn al ak ñeneen wéral ko imaam az-Zahabi rahimahullah nee na lu tolloog juróom fukki xadis rek am maanaam cinquante xadis à peu près loolu lañu soloo ci ah, rahimahullahu ta'ala imaam al-Ijli daan ne thiqatun rajulun ku wóor la te nit ku sell la woon euh, rahimahullahu taala Ahmad Ahmad ibn Salih ne lahu sha'nun ma akaadu uqaddimu alayhi kabiru ahad sami'a anatam maanaam euh, kooku day borom mbirum la maanaam lahu sha'nu borom bi mbir la ah maanaam xaw xawmaa jiital ci kawam kenn dégg na sax sayyidina Anas radiyallahu taala anhu euh, Euh, moo tax al imam ibnu Uyayna rahimahullahu taala li mu wax ci moom mooy daf ni kaana siqa moom day ku dëgër la woon ku ku wóor la ba pare bokk ci li mu daan melale ci moom bu daan tudd ay mbiram danaan dafa amee ngëneel ak xel mu rëy niki noonu jaamu ko yàlla bu mag la jaamu yàlla bu rëy la euh, rahimahullahu taala euh, rahmatan wasi'a moom hadisam tam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne anna aba murra mawla Ummu Haani euh, radiyallahu ta'ala anha moom mooy euh, Abu Murra euh, al-Hijazi al-Madani rahimahullahu ta'ala moom nag dañu wax mawla Ummu Haani bint Abi Talib radiyallahu anha waaye ki nga xamante ne moom la daan takkoon mooy Uqayl moo tax ñu daan wax naan mawla Uqayl léeg-léeg dañuy wax mawla Uqayl ci yenn hadith yi nga gis mawla Uqayl fekk mawla Ummu Haani la maanaam Ummu Haani moo ki ko gàmb ko rek radiyallahu ta'ala anha nekkoon nag koo bu mag la ku jiit koo xamante ne ci ñu njëkk ñëw ci maanaam solo ci Seydina Usman ibn Abu Hurayra ak Seydina Abu Waqid al euh, bariwut woon hadith ci siqaat yi nag la bokk rahimahullahu ta'ala mu ne euh, <coughs> annahu akhbarahu boo ko xabaat moom moo ko xabaar moom Abu Murra al-Madani bi rahimahullah ñu gis ne kon hadith bi ñoom ñëpp waa Madina la ñi ko solo waa Madinatu Munawwara la ala saakinihaa na wone na sama dégg na Ummu Haani bint Abi Talib mooy Haani bint Abi Talib al-Qurashiyya al-Hashimiyya radiyallahu ta'ala anha li nga xamante ne waxoon nañ ni turam Faaxita la am na ñuy wax ne Hind waaye li gën a siiw mooy Faaxita am na ñu ne Hind la tudd wala ñeneen ñi ne Faatima la tudd la tudd Euh, waaye li gën a siiw mooy euh, euh, Faasita la tudd ta'ala anha moom mi ngi génn adduna ci xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu ah, moom mooy cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi solo nañ ci moom ñeen fukki xadis ak juróom-benn mooy 46 xadis ñoom ñooy ay xadis yu moom benn moom moo ci muttafaqun Ah, dégg nga te mooy suñu xadis bi dégg nga moom mu ne sayyidna moom radiyallahu ta'ala anhu mu ne taqulu mu ne zahabtu zahabtu dem naa ila rasulillahi jëm ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam amul fathi bisu fathu maanaam fathu makka xadis bi romboon nañ ko mm-hmm. dégg nga mu ne kon fa wajatuhu ma daal di koy romb ya moom ma daal di koy fekk yaxtasilu muy sangu maanaam muy sangu cangaayal faaxam baabu kitaabul ghusl leen ko gisoon mhm. wa fatimatu bintu ibnatu fatimat mooy sayyidatuna fatima az-zahra radiyallahu ta'ala anha ni ko wax al-batul radiyallahu ta'ala anha di doomi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xamante ne moom la da waxoon na fata fatimatu bid'atun minni fatima sama daggit la maanaam daggit la wut tukkee ci man moom la na wax naan ah yasurruhu yas yasurruni ma yasurruha Ah, wa ah, ah, wa asaani ma ma asaaha lépp lu man lu man lu ko neex neex na ma lépp lu koy bégloo bégloo na ma lépp lu koy naqari naqari na ma maanaam moom sayyidat Fatima az-Zahra radiyallahu anha bokk na tamit ci maanaam gëneelam yu mag yi radiyallahu anha mooy moom mooy moom moo jur doomu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam sëtam yi moom moo leen jur mm-hmm. radiyallahu anha comme niñ ko gisoon tan moom la wax ne na Fatima ahsanat farjaha fa harrama Allahu dhurriyyataha ala nar Fatimata Zahra dafa nekkoon koo xamante ne dafa ñoŋaloon pëyam maanaam da daan dafa meloon noo xamante ne amul benn góor boo xamante ne bu warul gis ay cëram wala bu war a bànneexu ci moom bu buy am jotee di mën a bànneexu ci moom moo tax nag loolu mu def fexe ba mel noonu moo tax yàlla xaraamal njabootam sawara loolu euh, moom maanaam loolu yëpp day wane maanaam màggaayu sayyidat Fatima az-Zahra radiyallahu anha te xaw di ñu ko gis woon hmm. sayyidat Maryama tamit ci alquran loolu la ko yàlla tagge wa Maryama allati ahsanat farjaha moo tax mu ne fa nafakhna fiha min ruhina dégg nga voilà moo tax te wa ja'alnaha hmm. nga loolu yëpp maanaam te li mu ko tagge rek waxul ne bu bëri woor bu bëri nii la mel naa déedéet ahsanat maanaam ni mu mooy dafa ñoŋal fa voilà waaw loolu nag eh, maanaam moo tax jikko la joo xamante ne léegi nag moom dañ koy bug di ko bëgg nuñ koo dindi yàlla ñu yàlla sàmm dégg nga sittuna Fatima radiyallahu ta'ala anha moom mi ngi gane adduna juróom eh, benn at laata gaddaa yenente bi sallallahu alayhi wa laata laata nubuwa gi mm-hmm. waaw laata nubuwa gi radiyallahu ta'ala anha mi ngi génn adduna Euh, ci jëmmi at bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna maanaam juróom benn at juróom benn weer lañu rawante mu ngi amoon ñaar fukki at ak juróom-ñeent ci bi muy génn àdduna vingt-neuf ans la amoon radiyallahu ta'ala anha moo moom nag euh, euh, mu ne fa lamma xamante ne moo ko doon moo ko doon suturaal moo ko doon nëbb mu ne qaalat mu ne fa sallamtu maanaam tamit dañ ci waree ni kon ndekete jigéen mën naa nëbb mën naa mën naa suturaal góor maanaam ci buy sangu mën na mën na mën na waaye da koy wan ginnaaw rek làq ko hmm. lool mën naa nekk hmm. beneen bi ci des mooy mën a fa sallamtu alayhi nee na ma nuyu ko fa qaala nee na man mani man haadihi anaka looloo tax loolu tax dañ ci xamee ne boo ñëwee ci nit ñi da leen di nuyu hmm. dégg nga waaye doo ñëw rek tàmbalee wax kom ni hadith bu wax assalaamu qabla al kalaam nuyoo mooy jiitu kàddu moo tax mu ne képp koo xamante ne dafa ñëw te nuyoowul commencé wax bu leen ko wuyu mm-hmm. bu laajee bu leen ko jox waaw dangay nuyoo mm-hmm. loolu dafa bokk ci biir léeg-léeg nga gis ci ñoo xamante ne subhaanallah dañuy ñëw rek tàmbalee wax waaw ñu woo la téléphone rek tàmbalee wax alors na nga def yow ah, gis naa laa dégg wala ah, rek ah, alors rek commencé wax seen yeneen di wax alors que le minimum respect bi nga mën a am ci nit mooy nga nuyu ko bokk mm-hmm. loolu vraiment maana mooy li nga xamante ne moom mooy li yanu maanaam hmm. te nuyoo ci lislaam nag du leneen assalaamu alaykum la waaw loolu moo taxit loolu tam mat na bàyyi xel nee na fa qaala mu ne ko man haadihi kii mooy kan <coughs> kooku kana man haadihi kooku kana ku mu doon maanaam loolu na na nga ko xamee mooy baat bi la dégg hmm. te baat bi mooy baat jigéen la moo tax mu xam mu laaj kan la mu ne faqultu mu ne ko ana man mi ummu haani bint abi talib man maay ummu haamid bint bintu abi talib radiyallahu anha waxoon nañ la maanaam ne gisoon nañ ko ci hadith bu njëkk ba ne ca néegam ca la euh, gadd ci la rañaan nga tàmbalee moom mi sayyidat ummu haamid radiyallahu anha moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamoon na ko ndax euh, ay ay ay ay euh, cousin lañ waaw ay doomi baay lañ ñoom ñaar moom la wax naan doomu baay mooy cousin ak cousine mm-hmm. waaw ko waaye ñun léegi dañoo wëlbati biir ba nga xamante ne doomu baay duñ koy tudde mooy koo xamante ne papa ngeen bokk alors que kooku kooku sa mag la mooy ki nga xamante ne seen papa yee bokk ba seen papa yee bokk dégg nga mooy li ñu naan cousin voilà dégg nga moom mu ne ko fa xaala mu ne ko mar maanaam lool tamit dañ ci xamee ne maanaam comme niñ ko gisee woon ci hadiisul Isra mm. maanaam mooy ku ku ku ku ñu kan la doone mën a ndax man moom du tontu man la diw te wax ci anam goo xamante ne dañuy xam ne yow maanaam moo tax mu wax boo wax wax ji ummu haani ba mu gën a leeral mooy ne bint abi talib kooku kenn du ko jaawaleete radiyallahu taala anha mu ne fa qaala mu wax ne ko marhaban ñu ngi lay tatagal ngi tatagal bi umu haani ki ummu haani mooy ñëwal loolu tamit bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ku nekk ci maanaam kuy sangu ca ngaayal farata wala nekk ci Euh, wanag yi nga xamante ne maanaam du du du douche du du du du du du du toit maanaam du weese du toilette voilà li nga xamante ne moom mooy euh, fi nga xam ne dañuy sangoo maanaam salle de bain comme ni ñu koy waxe loola kenn terewul ku ca wax loolu bokk na ci liñ ciy xamee ndax loolu moom moo tax yeneen bi sa sam naan kooku kumu ba pare teg ci ne euh, ñu ngi lay tatagal yow ummu haane ndax munoon naa bàyyi sayyidat Fatima radiyallahu anha wax mm-hmm. waaye fa lamma moo tax ba mu noppi fa lamma ba nga xam ne faraxa noppi na min ghuslihi ci cangaayam qaama ci la taxawee nag fa salla mu daal di julli samaaniya rakaatin juróom ñetti rakka maanaam ci la taxaw daal di julli juróom ñetti rakka euh, maanaam multahifan mu daal di aji euh, lamboo mu daal di aji lëmasoo fii sawbin ci nekk ci biir yére waaxid bay benn rek mm-hmm. maanaam loolu tamit nga xamante ne multahifan li muy tekki fii loolu gisoon nañ ko moom mooy li nga xam ne moom lañ gis ci hadith Seydina Omar ibn Abi Salama a ah, te loolu leeraloon nañ ko ci wax ji nga xamante ne moom mooy maanaam biñ la naan hadith bii ñi ngi ciy ñëw léegi ah, boobaa hadith bii la doon junju mu ne fa lamma ba nga xamante ne in sarafa ah, noppi na maanaam kon hadith bi loolu moom moo tax imam al-Bukhari indi ko fii rahimahullah maanaam lamboo maanaam bi nga xamante ne moom la làmboo ci benn yére kese daal di jël yére bi daal di koy jaa daal di juwat le li nga xamante ne moom mooy euh, euh, mooy ñaari kat yi wàcce ko dégg nga mu ne lool nag nee na ba mu nee na falamma ba nga xamante ne insarafa ci la noppee loolu daan gis juróom-ñetti rakka yooyu lan la insha allahu taala falamma ba nga xamante ne insarafat ci la ci la noppee kultu ma ni ko ya rasulallah e yow ndawal yàlla le zaama njort na maanaam nee naay euh, ibnu ummi sama doomu ndey <coughs> te moom mooy sayyidina <coughs> Ali ibnu Abi <coughs> sama doomu ndey la ko tuddee maanaam ngir wane jegeen giñ jegeen hmm? jege jege waaye xam ngeen ni doomu ndey doomu maanaam ngir ne ñoo bokk ndey ak bàyyi ñoom ñaar moo tax mu ne ibnu mii am na ci ré riwaaya euh, xamawi xumawi euh, euh, mu ne ibnu abi sama doomu baay dégg nga te ñoom ñaar yëpp wér nañ ngir ne ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay dégg li muy li nga xamante ne nag moom la ci nam fii moom neenaay baatu neenaay maanaam moom mooy li mu wax mooy ne lii la bëgg a def loolu nag bi mu ko waxee mu ne euh, an mu ne mu ne mu ne annahu naka moom qaatilun dana rey maanaam aj rey la ndax qaatil baatu qaatil mooy ismu fa'il la mooy participe actif la mooy ku def ba pare waaye nag fi mu ne qaatilun aji rey la rajulan benn góor benn waaye boo xam ne xat dëgg-dëgg ajartuhu làq naa ko man maa ko làq maa ko denc loolu moom moo tax euh, bu xare amee wala yu mel noonu léeg-léeg jullit ñi mën nañoo fekk benn waaye boo xam ne lu wul jullit sax yéeféer la mu làq ko loolu mën naa ne ngir maanaam njekk bu ñu fekk bu ñu fekkee njekk ne ah, kii nag dëgg dëgg nag vraiment dinaa ko aar danaa ko làkk te ku mu ba làkk bu boobaa euh, da koy yëgle ni diw mii man maa ko làq kon nag bu boobaa lool bu boobaa kooku kenn du am droit rey ko ci biir jullit ñi dégg nga te mooy fulaan ibn ibn Hubayra maanaam kooku fulaan la tudd diw maanaam tuddul turam nag ibn Hubayra fa qaala ci la waxee rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ko xat dëgg-dëgg ajar naa làq nañ man képp koo xam ne ajar ci làq nga ko yaa ummu yaa ummu haani yow ummu haani qaalat mu daal di wax ummu maanaam loolu tamit day wane maanaam euh, tamit ne loolu ak njekk la akuk teranga képp koo xamante ne lakk nañ ko ab julit bi làq na ko bu boobaa yeneen jullit ñi dañ ko war a làq ba mu def su fekkente ne nag koo xamante ne la noonu jullit ñi la koo xam ne da daan xeex ak ñoom kooku moom kenn wo maanaam ba pare nekk bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy cerveau yi ñooy bopp yi ñi doon ñi nga xam ne ñooy noonu julli ñi di leen xeex di tëral at maanaam at yi ci seen kaw ak ñu mel noonu kooku moom kenn mënu koo làq waaye ñii kii mën maanaam ñu mel ñoo xamante ne dañoo bokk rek ci biir yéeféer yi te bu xeex bi am wala yu mel noonu ñu bokkoon ci biir yéeféer yi te bokkuñu ci ñi nga xam ne dañoo yanu woon gànnaay ci biir xeex bi bokkul ci ñooñu ma def na leen a làq dégg nga mu ne fa qaalat ummu haani radiyallahu anha mu wa zaaka loola maanaam mooy julli ga mu doon julli duhan yoor yoor la woon maanaam wala boog wa zaaka waxtu wa wa duhan yoor yoor la woon ñaari wax yëpp mën naa jubti maanaam ne waxtu wa yoor yoor la wala boog julli ga yoor yoor la te yoor yoor julli yoor yoor moo tax li ci sunna li ci gën a mat mooy juróom-ñetti rakka comme nii nga xamante ne noonu la nekkee nii ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko def waaye julli yor yor mu def na koo def ci ñaari rakka mu def na koo def ci juróom ci ci ñeenti rakka ci juróom benn rakka ba ci juróom-ñetti rakka lool mooy sunna maanaam li ci gën a nekk sunna nag mooy juróom-ñetti rakka maanaam huit huit rakka loolu moom moo gën a nekk sunna ci julli yor yor Euh, li nga xamante ne tamit moom moo tax loolu dañ koy jànge ci suñu hadith bi te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko doon defe hmm. yoor yoor nag mooy diggante bu jant bi jógee ba jug complètement ba nga xamante ne léegi jóg na euh, mooy masalan tey bu commencé jóg maanaam euh, heure suruq bi maanaam boo ci tegee à peu cinq ba dix minutes loolu moom mooy foofu la yoor yoor di tàmbalee ba balaa ba fi ñuy wax zawalu shams mooy zénith bi hmm. ba avant zénith bi maanaam ay ñaari deux minutes ba trois minutes avant zénith bi loolu ci la loolu mooy yor-yor diggante boobu yëpp yor-yor la tudd euh, loolu nag maanaam di ci julli ñaari rakkay yoor yor li la xadis ba wax ne moo gën adduna ak li ci biir waaye nag sunna la boo xam ne comme le Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab waxoon radiyallahu anhu ma ne ah sunna la bu dee de man de dinaa ko dekkalaat daal di moo tax mu tàmbalee di julliwaat juróom-ñetti rakkaay yor maanaam lool sunna la boo xamante ne ñu bari dañ koo rey yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla boole ci ñuy dekkal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, hadith bi ah, imam Malik indi na ko hadith numéro 416 ndax ci moom la ko imam yi jëlee imam ah, Muslim rahimahullah imam al-Bukhari rahimahullah taala indi woon na ko hadith numéro 280 te ñeenti yoon la ko indi ci Sahiham dana ko indiwaat ci hadith numéro trois mille cent onze ak six mille cent cinquante huit imam Muslim rahimahullahu taala moom comme lépp fenn la koy ci ñeenti yoon la ko indi ci hadith numéro trois cent trente six imam Abu Dawud indi ko hadith numéro deux mille sept cent trois imam At-Tirmidhi indi ko hadith numéro mille cinq cent dix neuf ak deux mille cent trente quatre imam euh, An-Nasa'i rahimahullahu taala euh, moom indiwul hadith euh, bi waaye imam Ibn Maaja moom indi na ko hadith numéro 465 ak 614 amma imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bari la ko indi kon wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ suñu hadith bi moom des al imam Ibn Maaja rahimahullah moom des imam an-Nasaa'i rahimahullahu ta'ala qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab maanaam bu ñu xoolee kon dañuy gis ne euh, loolu euh, day dëgëral ne. du Seydina Omar ibn Abi Salama rek gis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullee bi yére boobu maanaam Sayyidat Ummu Hani radiyallahu ta'ala anha mi ngi nii nettali na nee na moom gis na ko te Seydina Jaabir ibn Abdullah tamit radiyallahu ta'ala nettali woon nee na gis na ko ba pare sax daf cee teg ne kan moo amoon ñaar yére ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu yëpp day dëgëral ne ñu bëree bëri gis gis gis nañ ko mu ne hmm, mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab yi lay haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi waxoon ah moom bokk na ci kenn ñenn kenn ki nga xam ñenn ñi nga xamante ne bu al imaam imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala de solo hadith ci Muwatta dafay indi ay haditham waxoon nañ ko mooy Abdullah ibn Yusuf ah, at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala dàqantalam nekkoon Abu Muhammad mu génn àdduna Abu Muhammad al-Kala'i al-Misri moom waa Misra rahimahullahu ta'ala génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam suñu hadith bi weesu moom moom moo ko soloo ci waa Madina waa Madinatul Munawwara mooy Malik imaamu Malik mooy gisoon nañ ko léegi an Ibn Shihab mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az ta'ala génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna cent vingt-cinquième année bi comme ni a xam ne noonu lañ ko gisee gisaat ko an Sa'id ibn al-Musayyib kenn la ci fuqaha as-sab'a yi rahimahullahu taala moom sax mooy ki ci gën a màgg rahimahullahu taala moom mooy ki gën a màgg ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, ñoom ñoo dund maanaam jamono jamonoy taabi'i yi rahmatullahi moom mooy taabi'i bi gën a màgg ci taabi'i Euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon te moom it la ñu dajale maanaam kiiwam yi euh, nu mu tudd euh, maraasilam yi gis ne maraasilam yëpp ay maraasil ay mursal yu dëgër lañ mm-hmm. moom imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala nee na ak imam ahadul a'lam wa sayyidu tabi'ina mm-hmm. thiqatun hujja faqihun rafi'u dhikri ra'sun fil ilmi wal amal imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah mooy imam bu mag boobu di kenn imam Sa'id ibn Musayyib kenn la ci ponkal yu mag yi rahimahullahu taala yu ràññeeku yi mooy sangu taabi'i yi ah, mooy ku ki nga xam ne maam siqala ku dëgër la xujja lay la faqihun borom xam-xam bu mag la comme nañ ko gisee ci fuqaha sab'a yi la bokk juróom-ñaari borom xam-xam fiqh yu mag Madina yi ba pare nekk rafi'u zikr nekk ku mag yi tudd ku ñu mën maanaam moom lu rëy rëy rek maanaam ak tuddam lu rëy rëy te luñ ci lu rëy rek lañ koy tudd rahimahullah nekkoon njiit maanaam bopp la njiit la ci xam-xam ak ci jëfe euh, rahimahullahu taala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ci Taqrib at-Tahdhib bi mu ko melalee dama ne ahadul ulama al-athbat al-fuqaha al-kibar ittafaqu ala anna marasilahu asahhu al-marasil ba hatta maam imam mam hatta imam uh, uh, Shafi'i rahimahullah moom day layee ci maras mursalu Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah imam Shafi'i wóoluwul mar mursal hadith mursal wóoluwu ko hadith mursal mooy loo xam ne ab tabi'i dañ Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na maanaam mooy kon am na ku ñu tëb waaye bu dee Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah moo ko nettali moom dëgër nag jàpp na ne dëgër nag ngir topp na leen ñoom ñëpp gis ne ñoom ñëpp jokkaloo nañ hadith Sa'id ibn al-Musayyib seen mursal mursal yëpp dañ jokkaloo rahimahullahu ta'ala ah Sa'id ah waaw dégg ah, moo tax ah, ah, moo tax moom imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala kenn la ci borom ko yu mag yu dëgër yi nga fokk fuqaha yu rëy yi rahimahullahu ta'ala dëppoo nañ ci ay mursalam yëpp ñoom ñooy yi gën a dëgër ci mursal yi rahimahullahu ta'ala ah, Ali ibn al-Madini rahimahullah muy sëriñu imaamu al-Bukhari bi rahimahullah nee na laa a'lamu fi taabi'iina awsa'a ilman minhu xaw ma ci taabi'i yi ndongoy saxaaba yi ku ko gën a yaatu xam-xam maanaam moom Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala ah, waxoon nañ ay mbiram bokk na ci waxoon nañ ne ah, moom moo toog ñeen moo ne ñeen fukki at a ngi nii yoo xamante amul benn yoon boo xamante ne jumaa Euh, noddu dina ma fekk feneen ku bokkul ci biir jumaa ji maanaam jumaa Medina jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam pendant quarante ans juróomi julli yëpp amul benn moment bu ko noddu di fekk feneen bu dul ci biir jumaa ji te amul ci kenn ku ma julli di gis ginnaaw kenn ku dul ginnaaw imam bi maanaam tout le temps ci sàpp bu njëkk bi lay nekk pendant quarante ans waaw moom mooy nga xam ne moo déggoon noddu ci xabru Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk boobu am lu xewoon biti Madina ba ñu dem gaa yi dem seetaani diggante timis ak géej yéex a ñëw nag ci géej gi yéex a julli ci heure ba mu jotee mu dégg nodd ci xabru yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu bokk na ci ay kéemaanam tamit rahimahullahu taala moom Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan euh, moom mooy dàqantalam rahimahullahu taala euh, moom. Ah, mi ne bi ma may juróom-ñetti at ci xilaafu Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ñu ngi dégg ci la njëkk dégg ci waxu Seydina Omar ci mimbar bi benn yoon la dégg xutba bi ba mu jeex tàkk mu mokkal ko fàtteetu ko ba nam nekkee ma waaw ba noonu la ko nettalee lépp li mu dégg lépp noonu la ko nettalee rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna 93 euh, wala 94 année ginnaaw gaa dem sallallahu alayhi wasallam mooy at boobu rek at boobu nga xamante ne ñu bari ca Madinatul Munawwara gane nañ ci àdduna maanaam génn nañ ci àdduna ci ponkal waaye ñu bari tamit ci ponkal gane nañ ci àdduna ci biir Madina dégg nga moom mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi rahimahullahu ta'ala moom euh, comme ni nga moom mooy sahaaba bi ëpp li nga xamante ne moom la solo hadis ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solo na ci moom cinq ko gisee woon imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci trois cent vingt-six hadith imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-treize hadith imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit hadith ci ay haditham euh, amma ci musnadu imam Ahmad kese am na ci trois mille huit cent soixante-dix hadith waaye ci bu musnad Baqi ibn Makhlad rahimahullah ci am cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith euh, euh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom mooy sahaaba bu mag boobu nga xamante ne li mu ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd diggante ñett ak ñeent ak dong la Euh, waaye dafa dëdd woon adduna bàyyi woon lépp ngir mën a jàngee ci yonent bi sallallahu alayhi ngir mën ñoo taxalal moo tax ñun ñëpp amal nañ ko njukkal radiyallahu ta'ala anhu warda waan naa bi moom seen yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tudde woon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ko ya Aba Hir wala Abu ya ne ko noonu comme niñ ko gise woon ci kitaabul Ghusl ah waaw gisoon nañ ko de Euh, moom Seydina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu tamit maanaam ngir dañuy wax tamit ne dafa tuddoon noonu ngir ne dafa amoon muus su ndaw su mu yoroon nga ko Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci kii maanaam yi mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko benn euh, ab gafaga maanaam da koo joxoon tàndarma mu jël gafaga gi dugal ci tàndarma bi jël tàndarma gi dugal ko ci biir gafaga gi waaw ah benn poche la euh, moom la ko bësaat bësaat waaw daa koy jël jël tàndar mu ngi dugal ci biir tàmbale tàmbale maanaam di di ci lekk nag noonu la ci daan lekkee di ci jël maanaam noonu ay ati ati at mbir mi jeexul day dugal rek saa yu bëggee lekk rek day dugal ci poche bi rek lekk ay ati at bés bu mu toogee lu ubbi xool ñaata ati def bis boobu jeex waaw waaye at bu ñu doon lekk te kat loxo rek la woon loxo tàndarma rek waaw dégg nga mu ne kon nag moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna nekkat sa'ilan aji laaj sa ara dafa laaj rasulullahi tawal yàlla li sallallahu alayhi ci wàllu julli biiru julli fii sawbin ci yére waahidin bay benn fa qaala moo rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi awa li kullikum sawbaani awa ndax li kullikum ñaari yére maanaam daf koo laaj lan maanaam subhaanallah imam al-Bukhârî rahimahullahu taala dafa tëjee buntu hadith bi ci buntu bi ngir ndar kepp mbir yëpp maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yamul ci jëfe ko ndax loola mënoon nañ ne da koo jëfe te ni ñoom dañ koo gis mu def ko waaye yamul ci daf koo jëfe waaye daf cee teg ne est ce que kenn ci yéen kenn ku nekk ci yéen am na ñaar yére loolu moom mooy ne loolu demewut noona maanaam moom moyne ne comme que nag ñaan ñëpp yéen loolu day tegtale ne maanaam julli daganal gi ñu daganal julli ci benn yére loolu dafa dugg ci buntu woyofal te ngir ne diine ji mbiru lu maanaam woyofal la maanaam diine ji dafa woyof te nekkul lu tax naka noonu bokk na ci li nga xamante ne tamit lañ ci xamee moom mooy euh, nit ki lamu man maanaam borom bi subhaanahu wa taala du ko teg lu dul la mu attan naka noonu tamit ne borom bi subhaanahu wa taala day woyofalal mbir yi jaamam yi ci ay atteem loolu moom moo tax euh, attey sharia yëpp woyof te lépp day nekk loo xamante ne ci man lay dellu ci kaw loolu bu fekkente ne nit ki nag dafa amul yëre léegi nag kenn ku ci nekk maanaam xadis bunt bi gis nañ ne moom mooy su fekkente ne nit ki amul am am am lii mooy am na benn yëre kon yëre boobu lay sol julli waaw nit ki nga xamante ne nag léegi amul yëre ana nan lay def lool borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne bu boobaa day daal di julli fekk dafa rafet hmm. waaye nag ci kaw lool ñi nga xam ne ñooy fuqaha hanafiyya yi ak hanabila yi rahmatullahi alayhim ci biir borom xam-xam yi am nañ benn teqantal buñ ci dugal moom mooy dañ ne kooka day daal di toog ngir mën a nëbb awraam maanaam lu mu gën a mën maanaam kooku bu boobaa noonu lay jullee bu boobaa di junju li nga xamante ne moom mooy ay ay ay ay ay ay ay ay rukkoo am ak i sujjóotam waaye du taxaw ngir ne bu taxawee awra yi day gën a wuññeeku awra yi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñoom ñoom mooy awratul mughallaza yi maanaam awra yi nga xam ne dañoo tar te moom mooy kanamu nit ki ak ginnaawam ak li nga xamante ne moom mooy li wër wàllu googu maanaam loolu moom moo tax kon day toog loolu moom mooy li gën a jekk ci moom loolu moom mooy waxu fuqaha hanafiyya yi ak hanabila yi rahmatullah alayhim amma fuqaha hanabila yi rahmatullah nee nañ sax li gën sax moom mooy mu toog daa di daa di yëkkati tànk yi waaw ngir yëkkati tànk yi xaw ko tàllal maanaam ngir rek gën a mën a suturlu loolu tamit maanaam moom la euh, borom xam-xam yo wax ci loolu moom mooy loolu mooy buntu boobu kon daal li nga xam ne daal lañ ci gis moom mooy woyofal googee googee ci am te loolu moom mooy esprit bi moom mooy ruuxu sharia moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon maanaam ci la ñuy xamee ne donte li gën mooy nga sol yére yi lu muy gën di bëri waaye boo amee benn yére kese maanaam benn mëlfa wala benn sër bu mag rek nan ngay jullee ak moom loolu ñaar possibilités yi am na bu njëkk bi moom mooy gisoon moom lañ gis ci buntu bu njëkk bi moom mooy nga takk ko yeew ko bu fekkente ne nag yaatu na ba nga mën koo jàllale ci doon foqataane jiwootle ko ci teg ko ci kaw mbagg yi loola ngay def loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith yi indi hadith bi tamit fii niki noonu looloo tax mu noxe buntu bi rahimahullahu taala eh, eh, hadith bi imaamu Malik mi nga xam ne moom lañ solo ci bi maanaam càllale gi bokk na ci càllale yi gën a dëgër ci càllale yi te càllale gi càllale fuqaha yi ndax eh, ak xuffaar yi Malik moom gis nga ko hmm. ah, mooy kii nga xam ne moo moom ku mel ni moom ci jamonoom mën nañ ne amutoon te moom mooy ki ci gënoon a mën a mokkal te néewaan na ku ñu mën a gis ku mën a mokkale ne imaamu Maalik rahimahullahu taala ni ki noonu màggee noona ci xam-xamu fiqh naka noonu moom mu solo hadith bi ci imam Ibn Shihab az-Zuhri hmm. te imam az-Zuhri moo dàqoon a mokkal ëppoon xam-xam ci jamonoom itam hmm. nekkoon tamit koo xam ne xaatim la boo xamante ne moom mu dàqoon a mokkal ci jamono ji moom it mu daal di solo ci ki gënoon a mën a mokkal gënoon a yaatu xam-xam ci jamonoom comme niñ ko gisee mooy Sa'id ibn Musayyib hmm. rahimahullahu ta'ala moom it mu solo ci ki gën a mag dàqoon a mokkal ëpp xam-xam ci jamonoom euh, ci li mu solo ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu maanaam kon ñu daal di gis ne hadith bi mu euh, musalsalu bil huffaaz la waaye ba pare nekk ay fuqaha rahmatullahi alal jami' boo ci boolee Abdullah Yusuf at-Tinnisi sëriñam bii nga xamante ne euh, moom euh, wax nañu ne moom mooy ki ci gënoon a dëgër comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ne Yahya ibn Ma'in rahimahullah nee na kenn mokkalul ñi ci ñu solo Muwatta yëpp kenn gënu ci dëgër Abdullah ibn Yusuf ak al-Qanabi rahimahullah te bi fi al-Qanabi jóge moom moo fi gënoon a dëgër maanaam loolu buñ ko buñ ko ci boole ne kon moom mën nañ ni ci jamonoom tamit ba mu fi desee moom ci ñi mu ci ñi mujjee euh, dund ba jamonoom moom ci at bi mu mujjee dund ba mu fi desee mën nañ ni moom itam kenn melu ci woon ne moom daana ma def na koo wax te kooku maanaam ki soloo ci moom mooy imam al-Bukhari jar sa présenté moom it moom moom mooy itam maanaam ñu hadith bi da gis ne ñi ko soloo ñëpp kenn ku ci nekk ci ran nga ne kenn nga woon ci sa jamono ci li nga mën a mokkale sa xam-xam bu rëy dégg nga kon imam Malik taala soloo na ko hadith numéro trois cent soixante-douze ak hadith trois cent soixante-treize imam al-Bukhari solo ko hadith numéro trois cent indiwaat na ko hadith numéro trois cent soixante ak 365 ak 442 yooyu yëpp dana ko indiwaat suñu euh, euh, euh, ci imam al-Bukhari rahimahullah taala dana ko indiwaat moo tax hadith bi bokk na ci hadith yi nga xamante ne imam al-Bukhari hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah indiwu ko lu dul ci kitaabu salaat ci kitaabu salaat rek la indi hadith bi imam Muslim rahimahullah taala indi ko hadith numéro 515 ci ñaar ñaari yoon imam Abu Dawud indi ko hadith numéro imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith numéro 763 imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 1047 imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare bare la ko indi rahimahullahu ta'ala boobaa dañuy gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ hadith bi moom def imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' mu daal di ci teg ni moom xaala bi moom imam al-Bukhari ne baabun idha salla fi ath-thawb al-wahid falyaj'al ala 'atiqihi maanaam muy leeral nag ne bu fekkente ne maanaam mu dem baabu buntu ngi nii iza salla bu fekkente ne day julli fi saw bi ci yére alwaahid bi benn fal yaj'al na def kon ala na ko na ko def ala atiqayhi ci kaw doqam yi maanaam li mu ci nam mooy na jël lenn ci yére bi teg ko ci euh, doqam bi am na ci yenn riwaaya ala atiqayhi rek la wax maanaam ci doqam maanaam ci mbaggam maanaam waa atiqayhi mooy maanaam na teg bul ah, mbagg maanaam mbir mi na ko teg ah, ci mbagg mi dégg nga hmm. loolu moom mooy li nga xamante ne mooy comme niñ ko gise woon maanaam mooy kon li fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala fël dafay wax ne booy julli nga yor benn yéri rek benn mbalaan bu boobaa koy lëmasoo da nga koy lëmasoo waaye ba pare waaye fii nag mu leeral ci ne da nga koy teg da koy da ngay da nga teg ci sa kaw ay mbagg tamit maanaam ngir bañ bañ rek lëmbasoo mbir mi noonu rek bàyyi noonu maanaam bàyyi li ci des yi yëpp di feeñ bàyyi mbagg mi tamit vide amul dara lu ci nekk loolu moom moo tax na nga teg dara ci sa kaw mbagg lool moom mooy li nga xamante ne moom mooy di jaaru mooy qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab li haddathana Abu Aasim moom bii mooy ñaareel yoon ñu gis imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di ko indi bu njëkk ba nag dafa am ku doxoon ci digganteem waaye fii moom mooy ad-Dahhaak moom Abu Aasim mooy ad-Dahhaak ibnu Makhlad ibnu ad-Dahhaak Muslim ibnu ad-Dahhaak ash-Shaybaani rahimahullah maanaam lool moom bokk na ci maanaam mandargay turam yi mooy moom moom ak maamam ak maami maamam ñoo bokk tur mooy ad-Dahhaak di doomi Makhlad Makhlad mooma mooy baayam kon kooku doomi Dahhaak la bii maamam moom Daxaak boobu doomu maamam maanaam Daxaak boobu doomu muslim la muslim boobu tamit baayam Daxaak la tudd maanaam muy ab Daxaak <laughs> ibnu Maxlad ibnu Daxaak ibnu Muslim ibnu Daxaak maanaam Ash-Shaybani rahimahullah ñu koy dàqante ne Abu Asim an-Nabil al-Basri rahimahullah moom waa Basra euh, rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a moom euh, dañu waa mawla nañu ne ci mawaali yi la bokk moo tax ñu naan ko ash moo tax ñu naan ñu ne maanaam muy mawla banu am na tamit ñoo xamante ne dañoo wax ne déedéet min maanaam moom ci ñoom ñii la bokk rahimahullahu taala moom nag ci taabi'i taabi'i la euh, nekkoon ñu koy wax an-nabil maanaam mooy ku tedd ki euh, rahimahullahu taala moo tax Omar ibn Shayba ibn ibn ibn Shabba taala comme ni imam az-Zahabi wax nee na nee na wallahi ma ra'aytu mislahu waat naa ci yàlla ne musuma gis ku mel ni moom dégg euh, Abu Asim moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala toxal na ci moom maanaam naka noonu maanaam mu ne moom Abu Asim nee na ma dallastu qat wa maxtabtu wa maxtabtu ahadan mundu aqiltu anna al-ghiibata haram anna al-ghiibata haram nee na euh, musuma def tadlis mukk maanaam nettali wax mbir mi xaw xaw nëpp nëppal ci wax bi ni ma koy nettalee ba mbir mi lënt wala boog ma nëpp nëppal dara maanaam dissimuler am lu ma dissimuler ci wax ji loolu mosuma koo def te it mosuma jëw kenn ba ma xamee ni jëw xaraam na ba léegi mooy ba mu nekkee xale rek ba léegi mosuma jëw kenn imam al-Bukhari tamit wax na mbir mu mel noonu nee na moom mosuma jëw kenn ba ma xamee ni jëw daa xaraam moo tax imam al-Bukhari hatta même ci wax ji buy wax naan diw wir du wax ni wir imam al-Bukhari ñi ci def ñu naan kii bu ko kii dëgg wala kooku du da loolu imam al-Bukhari du wax lool da naan tarakuhu wala da'afuhu ñoom yi nee nañ maanaam du wax ne moom day na neen ñoom day ah nee nañu wérul de maanaam ñoom day jàpp nañ dañoo jàpp ne wérul wax du wax ne moom moom moom du wax ne di wérul danaan ñi xam ñi yëngatu ci xam bii de ñoom jàpp nañ ne wérul wala boog ñu ne moom de bàyyi nañ ay waxam wala ñu ne ah moom de dañuy weddi ay li muy li muy nekk li de weddi nañ ko kanzabuhu yooyu la ñuy wax yooyu lay wax mais du jël mukk responsabilité taxaw ne di wérul diw diw waxkatu du dëgg la diw nangam la déedéet du waxee noonu mm-hmm. maanaam imam al-Bukhari dafa spécial trop ci bu côté yu bari rahimahullahu taala maanaam euh, <laughs> dégg nga euh, sëriñam bii tamit bokk na ci li mu jàngee ci moom mooy xeetu euh, teggin yooyu rahimahullahu taala rahmatan wasi'a moom Abu Asim Euh, solo na ci ñu borom xam-xam yi ku mel ñu bëree bëri ku al imam ibnu Jurayj rahimahullah ku mel ne al imam ibnu Jurayj imam ibnu Shu'ba ibnu al-Hajjaj ku mel ne al imam al-Awzaa'i ah, euh, rahimahullahu ta'ala ku mel ne al imam ibnu Abu Aruba wala euh, Sufyan ibnu Uyayna wala imaamu Malik ci boppam rahimahullahu ta'ala ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp solo na ci ñoom ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo solo ci moom mooy imam al-Bukhari rahimahullah mooy sëriñ bi gën a ci sëriñu imam Al-Bukhârî yi moom moo ci gën a mag ci at ak Jarir ibn Hazm euh, euh, tamit bi nga xamante ne sëriñu imam Al-Bukhârî la rahimahullah ak al-Asma'i ak Ishaq ibn Rahawayh ak Ali ibn al-Madini ñoom ñëpp ay sëriñu imam Al-Bukhârî lañ ak ibn Hanbal Abu Khaythama euh, ak Bundar mooy Muhammad ibn Bashar ak Abu Zamin mooy Abu Musa az-Zamin mooy Muhammad ibn al-Musanna ak Muhammad ibn Ghaylan ñooñu nga xamante ne ay sëriñu imam al-Bukhari nga rahmatullah ñoom ñëpp ñoom ñoo solo nañ ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta nag imam al-Bukhari rek moo solo ci moom ci lu amul dig-digle directement amul keneen ku ku ku ko fekke maanaam du imam al du imam Muslim du imam Abu Dawud te ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo gën a jege imam al-Bukhari te ñoom ñaar ñëpp kenn kenn jotuta solo ci moom directement moom Abu Asim eh, rahimahullahu taala bii ni Euh, moom Abu Asim waaye nag ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna euh, moom mi ngi génn adduna cent vingt et unième année ginnaaw mi ngi génn àdduna deux cent onzième e année ginnaaw gàddaay Yonent bi waxoon nañ la la imaam al-Bukhari sëriñ bi gën a mag bi yi mu taxel mooy deux cent onzième e année loolu tamit gisoon nañ ko euh, te kii nag moom mooy ki ci gën a mag rahimahullahu ta'ala mooy mooy génn na adduna deux cent onzième e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xoolal imaam al-Bukhari mooy ne teel naa jàng parce que imam al-Bukhari moom mi ngi gane adduna cent quatre-vingt-quatorzième année cent quatre-vingt-quatorzième année maanaam mooy six plus onze ah dix-sept ans maanaam bi muy am dix-sept ans ci la sëriñam bi génn adduna te jot naa jàng ci moom maanaam euh, te euh, kon loolu bu day wane te te sëriñ bi dafa mag mage mage woon bi muy génn adduna loolu day wane maanaam dëgg-dëgg maanaam li nga xam ne noonu la nekkee maanaam noonu la euh, nekke woon ma noonu la nekke woon maanaam ni imam al-Bukhari rahimahullah teel a jàng ànd ak ne moom waa Basra la te imam al-Bukhari rahimahullah waa Bukhara gis ngeen Ouzbékistan fi mu nekke par rapport ak Basra fi mu nekke maanaam mooy at boobu fekk na ko déjà te fekk na ko muy wër ba dem jànge moo tax sëriñam yi gën a mag Bukhara lañ dëkk mooy dëkkam moom ak Basra te jot na jàngee ci sëriñu Bukhara yi ñoom al-Musnid yi ñoom Muhammad ibn Salam al Salam al ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi alayhim gis nga mhm. ah waaye ñëw dem Basra jàngee ci sëriñu mag yi nii maanaam gis ne bu ñu xoolee ba ñiy génn àdduna ba ci ay deux cent vingt deux maanaam ba ñooñu génération boobu maanaam ci ñooñu ñëpp ci waa Basra jànge na ci ñoom maanaam nga gis ne yàgg na di wër ci borom xam Basra yi Abu Asim bii nag rahimahullahu taala euh, ash-Shaybani rahimahullah bokk na ci ñu gën a mag maanaam te mooy ki gën a mag ci ki mu solo moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Malik mooy imam Daarul Hijra rahimahullah wax nañu ko dégg an Abu Zina an Abi Zina mooy Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi rahimahullahu taala mooy Abu Abdurrahman mooy dakantalam euh, rahimahullahu taala Euh, mu ngi gën a siiwee ci baatu Abu Zinad al-Madani rahimahullahu taala euh, moom mooy kunyaam dañuy wax tamit ne mooy dàqantalam euh, moom waa Madinatul Munawwara la ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam ci sëriñ yu mag yi nga xam ne sëriñu imam al-Bukhari yi la wax al Ibn Adi rahimahullah nee na ahadithu mustaqimatun kullaha moom hadisam yëpp dañu jub xott dañu coowu moo tax euh, euh, euh, Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu taala da ko doon abul amirul mu'minina fil xadis maanaam da ko tuddee moom mooy njiitu way gëm ñi ci xadis maanaam ndax martaba la daraja la boo xamante ne raara raara raar ñoo ko am moom maanaam maqaama boobu dégg nga moom nag ci taabi'i la bokk rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 130e année am nañu ne 131 wala 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Abdurrahman al-A'raj maanaam mooy Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj rahimahullah al-A'raj mooy nga xam ne dafa lagge maanaam moom nag lagg gi mu lagge woon moo tax ñu naan ko al-A'raj ah moo tax moom mooy Abu Dawud mooy dàqantalam dañuy wax tamit Abu Hazim rahimahullah mi ngi génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci imaamu waa madinatul munawwara ya ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ah, imam az-Zahabi rahimahullahu taala nee na kaana yaktubul ah, masaahifa wa yaqra'ul qur'aana kaana thiqatan sabtan aaliman bi abi hurayra radiyallahu anhu moom nekkoon na koo xam ne daan bind ay kaamil daan jàngale alqur'aan ku dëgër la woon ku wóor la woon nekkoon borom xam-xam boo xam te ne ku xam abu hurayra radiyallahu taala moo tax hadith bi nga xam ne bokk na ci càllale yi nga xam ne wax nañ tamit ne mooy asahul asaanid càllal yi gën a dëgër bokk na ci maanaam moom mooy bu hadith bu umum bi abu mooy imam Malik mu ne abu an Abdu Zinaad an al-A'raj an Abi Hurayra radiyallahu maanaam bokk na ci hadith càllal yi gën a dëgër an Abi Hurayra fi mu jëlee sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dañuy gis ne kon càllal hadith bi waa Basra maanaam kon ab Basri yi kenn ci waa Basra moom moo ko solo ci imam Malik rahimahullah ci càllale googu ila maanaam ci la ko solo ci waa Madinatul wara wa ala sakiniha afdalu salatu wassalam maanaam kon hadith mën nañ ni sax new hadith waa Madina la ala sakiniha afdalu salatu wassalam moom an abi Hurayra mu jël sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa qaala nee na qaala wax na annabi yenen bi sallallahu alayhi wa sallam la yusalli bu mu julli ahadukum kenn ci yéen fi sawbil wahid fi sawbi ci mbalaan al wahid bay benn laysa boo xam ne nekkul ala aatiqihi ci kaw mbaggam yi shay'un dara maanaam bu kenn ci yéen di julli na jël maanaam bu mu julli noonu rek fekk mbagg yi dara nekku ci maanaam masalan tey sous-vêtement masalan boo xamante ne maanaam comme yi am languette wala yu mel noonu wala sous-vêtement wala yooyu loolu rek rek rek maanaam tegg nuwut maanaam na mbagg mi na ci dara nekk waaye loola euh, maanaam nga teg ko maanaam mu muur mbagg yi nii maanaam loo xam ne day muur mbagg yi loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li teggu ni ci julli donte loolu du yàqu julli ngir ne awra yi bu dee ci góor awra yi loola bokku ci maanaam borom moom yëpp dëppoo nañ ne awra yu góor ci julli loolu bokku ci maanaam mbagg yi feeñ eh, du ci du ci waaye lii ci buntu lu ñu sopp la loolu yëpp dafa bokk ci teggini ngir ne gën a taaru nit gën a matal li nga xam ne moom mooy teggini boo taxawee ci kanam borom bi subhaanahu wa taala war a julli eh, hadis bii nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii dong la ko indi solo waatu ko imam Muslim indi na ko hadis numéro 516 imam Abu Dawud hadis vingt 626 imam an-Nasa'i hadith numéro 769 mm, imam Ahmad ibn Hanbal na ko hadith numéro 7307 ak 9980 euh, hadith bi bokk na ci li nga xamante ne moom la jagoo moom mooy ne waa ashaabu kutubu sitta mboolem ku ko ci indi benn yoon rek nga ko indi ci sa beneen bi ci des moom mooy ne euh, euh, waa ashaabu kutubu sitta indi wuñ ko imam ndax imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñaar indi wuñ ko rahmatullahi ala al jamii euh, te hadith bi beneen mbir mi nga xamante ne jar naa bàyyi xel mooy ne imaamu Maalik indiwu ko ci Muwatta maanaam euh, hadith bi imaamu moo tax nga gis ne ak euh, moo gis ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala solowu ko ci ñi nga xamante ne su bëggee indi hadith bu mu jëlee ci Muwatta ci ñooñu lay solowee hadith bi maanaam fii bi mu solowee hadith bi daf koo solowee ci koo xamante ne. Euh, jànge na ci imam Malik waaye du maanaam du du ne rek xadis yi nekk ci Muwatta la solo ci moom moo tax mu dem jëli ji xadis bi mu indi xadis bi donte xadis bi imam Malik solo na ko waaye ñëw ni indiwu ko ci Muwatta waaye imam al-Bukhari rahimahullah taala kon da koo solo ci beneen yoon bu bokkut ak yoon yañ la doon wax euh, euh, sànq ci ne imam Malik su solo xadis bu nekk ci Muwatta ñooñu lay tànn spécialement su solo wee nag ci ñeneen. mooy ne xadis bi mën naa ne ci Muwatta comme mën na cee bañ a ne dégg nga euh, mu ne qaala bil isnaad al muttasil bi awwal al kitaab li haddathanaa Abu Nu'aym te moom mooy al-Fadl ibn Dukayn euh, dégg nga rahimahullahu ta'ala al-Kufi al-Mula'i al-Kufi mooy Abu Nu'aym al-Mula'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom eh, gisoon nañ ko muy sëriñ bu mag ci sëriñu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 137 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 219 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci sëriñ yu mag kon yi imam al-Bukhari gis nga 219 année ci la génn àdduna ci la génn adduna rahimahullahu ta'ala Euh, imam al-Bukhari moom rek moo solo ci moom directement ci waa ashaabu kutubu sitta sotte solo na ci moom lu bare bare ndax solo na ci moom 190 hadith comme niñ ko waxe woon te bokk na ci sëriñ muy gën a mag euh, mboolem ñeneen ñi ci def nag dañoo solo ci moom dañoo solo ci ab ci ci ci euh, maanaam dafa am ku dox seen diggante ak moom imam Ahmad ibn Hanbal bi sëriñ imam Ishaq ibn Rawi Yahya ibn Ma'in Abu Haythama Euh, ak euh, Aboubacar ibn Abi Shayba ak Ousmane ibn Abi Shayba Mouhammad ibn Yahya az-Zuhali Abou Mouhammad ad-Darimi Abd euh, ibn Humayd ñoom ñëpp rahmatullah ala al-jami' solo nañu ci moom dégg nga kon kooku mu ne mu ne qaala nee na haddathana Shaybaan te moom mooy Shaybaan ibn Abdurrahman at-Tamimi rahimahullahu ta'ala mawlaahum rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Muawiya mooy dàqante la moom mooy Shaybaan Euh, rahimahullahu ta'ala euh, Shayban ibn Abdurrahman Abu Muawiya nekk dàqantalam muy Abu Muawiya Shayban ibn Abdurrahman euh, al-Basri an-Nahwi al-Mu'addib maanaam nga xamante ne daf doon yaraate maanaam di yar doomi buuri comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon nga xamante ne buuri buñ amee waan ay doom dañ leen daan yóbbu ci ñooñ nga xam ne ñoom dañuy yaraate rek maanaam nga xam ne dafa nahwi dañ ko dañu ndax dafa amoon maanaam dafa maîtriser woon grammaire langue arabe bi nahwu moo tax ñoo ko an nax wi al muaddib da daan yar buuri moo tax lu bëri bëri ci ay xadis am na yu bëri yu mu solowul ngir loola ngir ne euh, ndax buuru comme bu amee ay doom doom yi day comme dañuy nar a nekk ci kilifa nar a nekk ay gouverneur wala sax peut-être que ñu nekk buur gi et cetera moo tax dañ leen daan jël jox leen koo xam ne day am droit ci ñoom am droit digle leen tere leen di leen xañ yenn yi di leen sax dóor bu ko neexee hmm. maanaam ñu bàyyi ko mu yar ko ba pare daal di daal xamal ko ni ñuy communiquer xamal ko ni ñuy waxe xamal ko maanaam subtilité yi nekk ci baat yi ak yu noonu loolu moom ñooñu nag moo tax ñoom moom loolu moo nekkoon liggéeyam di yar buur maanaam loolu di yar doomi buur yi moo tax naan ko al-mu'addib dégg nga moom Kuufa la dëkkoon ci jamono ju jàng yàgg gannaaw ga mu daal dem taxu ji dem Baghdad jotaayoo ak borom moom ya ca nekk moo tax jàngee na tamit ci Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ak ah Qataadata ibn Di'aamata as-Saduusi ak Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah bi nga xam ne ci moom la solowee suñu hadith bi mi ngi génn hmm, dégg nga ah, mi ngi génn àdduna 164e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xilaafatu al-Mahdi ca Baghdad la génne àdduna ñu ngi ko ah, raf ca maqbaratul Khayzuraan maanaam ci bàmmeel yooyu ñu tuddee al-Khayzuraan Euh, rahimahullahu taala mu ne an Yahya ibnu Abi Kathir mooy imam bu mag boobu taabi'i bu bu maanaam boobu bi nga xam ne bu ràññeeku la rahimahullahu taala Yahya ibnu Abi Kathir euh, abu mooy Yahya ibnu Salih al-Mutawakkil euh, rahimahullahu taala Abu Nasr mooy daakantalam wala boog Abu Kathir comme na Yahya ibnu Abi Kathir moom tamit Abu Kathir mooy daakantalam mi ah, ngi génn adduna kon cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, ah, abu man Ayyub ibn Abi Tamimata as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala tagg na ko nee na ma baqiya ala wajhil ardi mithla Yahya ibn Abi Kathir nee na kenn desul ci kaw suuf ku mel ni Yahya ibn Abi Kathir te Ayyub ibn as-Sakhtiyani rahimahullah waxoon nañ ko mooy Basri boo nekkoon imam bi nekk sëriñu imaamu Malik rahimahullahu taala euh, bi nga xamante ne moom nangu doon a jàngee ci moom waaye bu ko gisee saa yu ñu tuddee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu jooy ba mu yërëm ko ci la xamee ne ah kii xaaral ma ñëw dégg nga mu nekkoon imam boo xamante ne jàngkatu yàlla bu mag la kooku bu taxawee nekk Yahya ibn Abi Kathir kenn desatul ci kaw suuf ku mel ni moom mooy nekkoon Yahya ibn Abi mag la moo tax imam Az-Zahabi rahimahullahu taala daan ne kaana min al-ubbaad bokk na ci borom xam-xam yu mag yi nga xamante ne ñoom ñooy jaamukatu yàlla yu rëy yi di borom xam-xam yu kawe yi nga xam ne ñoom ñu dëgër ñi rahimahullahu taala nekkoon borom xam-xam waa Yamaama dégg nga euh, bokk na nag ci li nga xamante ne moom mooy lii li. Euh, euh, lii li nga xamante ne moom mooy li li ko dal mooy nattoog parce que na ngeen ni borom xam-xam yi bu ñuy natt bu ñuy wax seeni mbir loolu lu ma ta bàyyi xel la léeg-léeg bu ñu koy tudd waaye lu mat a bàyyi xel la borom xam-xam yi nitu yàlla yi saa yu ñuy tudd seen mbir dañ naan diw nii la meloon nii la meloon nii la meloon fii la gënee adduna fii la màggee lii mooy jaar jaaram et cetera hmm. waaye bu ñuy jeexal dañ naan lii mooy nattoom maanaam ngir ne faaw dañ ciy daal tuddal nattu bii la jànkoonteel ci dundam ndar ngir ne ñoom du ñu faaw maanaam nit ki lu mu jege yàlla rek faaw da ci boole ay natt yu métti dégg nga bokk na ci li nga xamante ne nag moom lañ ko natt woon foofa ca eh, Ah, dañ koo dañ tëj jàpp dañ koo dóor wat ko dégg nga ba pare tëj ko kaso waaw dégg nga waaw dégg nga maanaam lu lu bare bare dal na ko ci ngir lan ah, ngir rek li nga xamante ne ah, waa Banu Umayya léeg-léeg li nga xamante ne nangu ko woon léeg-léeg ci buñ daan def seen wala ñuy wax loo xamante ne jaaduwutoon mu ñàkk ci ànd maanaam loolu moom moo nekkoon na toom wala ba bokkoon na ci nattoom yi rahimahullahu ta'ala hmm. dégg nga dégg nga euh, Abu Usman al-Basri rahimahullahu ta'ala moom it wax na jëmmi wax jooju mu ne ma baqiya ala wajhil ardi mithla Yahya ibn ku mel ne Yahya ibn Abi Kathir te nee na ma a'lamu ahadan a'lamu ba'da az bi hadith ahli al-madinati min Yahya ibn Abi Kathir xamuma ginnaaw imam az-Zuhri parce que ci taabi'i la bokk ginnaaw imam az-Zuhri ku xam xam-xamu hadiisu waa Madina que Yahya ibn Abi Kathir ànd ak ne Yahya ibn Abi dëkkul moom dëkkul Madina Basra la dëkkoon dégg moom nag Yahya ibn Abi Kathir bii nag moom mooy borom wax ju siiw ga laa yustata'u al-ilmu ma'a rahatil jism moom mooy wax bu maanaam wax jooju nga xamante dafa mujj a nekk benn proverbe xam-xam kenn du am ci yaram wu sedd. maanaam loolu moom moom mooy ki waxoon wax ju siiw jooju euh, rahimahullahu taala comme niñ ko waxee mi ngi génnaat na cent vingt-neuf yim année ginnaaw sa am nañu ne cent trente-deuxième année an Ikrima te moom mooy euh, maw maanaam mooy Abu Abdullah al-Madani rahimahullah da di mawla ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu mooy sayyidina Abdullah ibn moom moo ki ko goreel cosaanam nag mooy ci euh, berber yi la bokkoon maanaam ñi ñu wax berber ci waa ci ci ci waa Maghreb mooy mooy euh, mooy Maghreb bi waaw ñooñu moom mooy nekkoon cosaanam mooy Abu Abdallah nekkoon imam bu mag rahimahullahu taala képp ku dégg képp kuy topp xam-xamu hadith dina dégg baatu topp xam-xamu fiqh dina dégg baax Ikrima kuy topp xam-xamu tafsir dina dégg baatu turu Ikrima Ikrima nee na loolu kuy dégg déglu tafsir kañ dina ko dégg. Ikrima bii la nag rahimahullahu ta'ala al-Qurashi al-Hashimi rahimahullahu wa Abu Abdullah al-Madani dëkkoon Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam dégg nga ñoom mi ngi gane at génn adduna 104e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam solo na ci bare bare solo na ci Sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu solo na ci Sayyidati Aisha radiyallahu ta'ala anha ak ñeneen ak ñeneen Euh, bokkoon na ci ulama yi comme ni nga xam ne moom imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala wax na kaana Ikrimata min ulama an-nas fi zamanihi bil Qur'an wal fiqh dégg nga euh, Ikrima na ci ñi xam ne ñoom ñooy borom xam-xam li ci maanaam ci jamonoom ci al-Qur'an ak fiqh euh, te noonu naka noonu la nekkee tamit borom xam-xam bu mag ci ci ci ci te eh, Jaabir ibn Zayd eh, rahimahullahu ta'ala daan wax naan Ikrimata min a'lami an-naas ah dégg nga nee na eh, nee na Ikrima ci ñi ëpp xam-xam ci nit ñi la bokkoon ah dégg nga dégg nga zahabi nee na dégg nee na solo nag Seydina Ali ibn Abi Talib ci e, waaye nag yaakaar na ni loolu mursal la bi mu solo ci e, imam e, Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu waaye nag wax na ne dëggal na ne ahadul ulama ar-rabbaniyyin la ne kenn la ci borom xam-xam yi nga xam ne ay rabbaani lañ maanaam ñoo xam ne dañoo fees dell ci borom bi subhaanahu wa ta'aala te di yara di yóbbu nit ñi ci yàlla moom kenn ci ñooñu la Ah, nekk borom xam-xamu tafsir bu mag boobu rahimahullahu taala solo na tamit comme niñ ko waxee léegi sayyida ci sayyida Aisha radiyallahu anha sayyidina Abdullah ibn Abbas sayyidina eh, Abdullah ibn Umar eh, ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala teg ci ne amul wala tasbutu anhu bid'a bid'a saxul ci moom maanaam lépp luñ ko waxal rek ak jiiñ dañ ko koo jiiñ lépp luñ ko waxal dañ ko koo jiiñ Eh, dégg nga kon eh, rahimahullahu ta'ala eh, naka noonu solo na tamit ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom la solo moom bii nii mu ne mu ne qaala nee na sami'tu dégg na awwala boo kuntu nekkoon naa sa'altuhu di ko laaj dégg kon benn ci ñaari wax yooyu la wax dégg maanaam dégg naa wala laaj naa doon naa laaj mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wala boog daan naan la Seydina Abu Hurayra mu daal di wax naan la Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy Abdurrahman ibn Sakhra Dawsi wax nañ ko yaqulu muy wax naan ashhadu maa ngi seede am nii naka man samaytu dégg naa Rasulullah dawal yàlla le sallallahu alayhi wasallam yaqulu muy wax ne man képp koo xam ne salla dafa julli fii sawbin ci benn yére waahidun muy benn kese fal yu xaalif nay daal di juwóot li bayna tarafa yi ci diggante ñaari catam yi mooy li nga xamante ne gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna loolu gisoon nañ ko ci suñu euh, Euh, euh, gisoon nañ ko léegi maanaam ci xadis yi weesu xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom la indi woon xadis numéro trois cent cinquante-huit loolu waxoon nañ ko te gisoon nañu euh, taxrij bi foofa waaye nag léegi bii moom mooy su fekkente ne yëri bi dafa ya dafa yaatu maanaam bu yëri bi yaatoo ba ba nga mën koo jiwóotle noonu nga koy def loolu nag moom moo tax ah comme que loolu problème la après bu bu yëri bi yaatuwul nu may def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 Mhm. mais no non non non dañ koy dagg ci deux la voilà. juste euh, comme il soo amul yére euh, yo loolu wax la joo xamante ne amaan na ñaari wax yëpp xaw nañoo tolloo amaan na nag julli noonu maanaam julli euh, saa comme li euh, fuqaha Maalik ak Shaafi'i wax rahmatullahi mooy ngay mën a julli taxaw kabar sëgg siggi et cetera def li nga xam ne moom nga war a def amaan na loolu mooy li gën a dëgër lool nag li nga xamante ne moom lañ ciy tegtaloo mooy bi li borom bi subhaanahu wa ta'aala ne fattaqullaha mastata'tum na ngeen yàlla li ngeen man comme tamit li nga ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa na waxoon euh, sayyidina Imraan ibn Husayn dinañ ko gis inshaa Allah radiyallahu ta'aala anhu mu ne ko salli qa'ima fa in lam tastati' fa qa'ida wa in lam tastati' fa ala janbi maanaam na nga julli te nga taxaw soo mënul julli taxaw nga toog soo mënul julli toog nga daal di wetu maanaam bi gis ne kon fekk boobu dafa amoon baasuur euh, baasuur mooy jàngoroy Kajoor mu hémorroïde wala euh, mu ne ko euh, kon maanaam li ñuy xamee ci loolu ak aaya bi nga xam ne mooy ragal leen yàlla loo leen am kattan mooy ne. ragal yàlla mooy def li mu digle bàyyi li mu tere te moom yàlla rek moom mu tax te mu tegu ci xam-xam bu tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala loolu mooy ragal yàlla ah, te bu fekkente ne loolu la kon boobaa bu fekkente ne alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ digle ni booy julli na nga daal di taxaw na nga na nga sëgg na nga rukkoo et te na nga sol yére su fekkente ne ñàkk sol yére gi amu fi bu boobaa ah, loolu du dindi leneen li nga xamante ne moom mooy sujjóot rukkoo ak yeneen yi nga xamante ne moom wax nañ la nga def ko maanaam loo xamante ne lenn li mënta nekk waaye li mën naa ne te moom mooy nga sujjóot nga rukkoo loolu mën naa nekk bu boobaa loolu mooy li nga xam ne moom ngay def te loolu euh, naam fekk loolu amu ci maanaam lu demee nekk nga nekk ci biir nit ñi lu demee nekk bu nekkee ci biir nit ñi nga jullee ni Hanafi ak Hanbali rahmatullahi alayhim amaan na foofu loolu mën naa nekk ngànt waaye su fekkente da nga nekk ci biir maanaam yow kese yaay julli bu boobaa nga jullee ni nga xam ne noonu la ko sa borom subhaanahu wa noonu la la digalee ni nga jullee noona